الخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa ngi e, dellu si ba tey ci e, qasidatu ruuhul maani wal bayaan fi sab'ati ahrufil Qur'aan sallallahu alayhi wa sallam maanaam ruuxu ak biral ak leeral ci e, di Euh, tagg ak a wax màggaayu ki nga xam ne moom mooy ki taxawee alquran ba pare taxawee juróom-ñaari wàllam yi sallallahu alayhi wa alihi euh, euh, ci jotaay bi weesu nag gisul nañ xadaraat yi maanaam tanazzulaat yi nga xam ne moom lay wàcc maanaam maanaam mooy descente yi nga xam ne wàcc yi nga xam ne moom lay wàcc ci juróom-ñaari xadara yi nga xamante ne bu jugee ci ahadiya Euh, al waxdatul mutlaqa al waaxidiya al wa al hmm? nga xam ne yëpp ci ci ron huwiya la nekk ak ak inniya am comme niñ ko gise woon Euh, gisoon nañ tamit al uluhiyya xadaratul uluhiyya ak xadaratul rahmaniyya maanaam ci foofu nag ci la manifesté woo euh, feeñee euh, wàcc maanaam nekk alquran bi nga xamante ne moom la ñu xam mu nekk alquran bi nga xam ne ci lañ ko rëddee maanaam niñ ko rëddee ci lawhul mahfuz noonu lañ ko wàccee ci baytul izzati ci laylatul qadri comme ni ko anzalna fi laylatul qadri te noonu lañ ko wàccee ndànk-ndànk euh, ci yent bi sallallahu alayhi wa euh, te it bu fekkente ne ci ni muy feeñee ci mbindeef yi ginnaaw xadaratu rahmaniya bi xadaratu rabbiya moo ñëw mooy xadara bi nga xam ne borom subhanahu wa ta'ala moo moom mbindeef yi maanaam nekk ci leen yilif ba pare nekk ki nga xam ne moo leen di yar moo leen di amal ci tàmbali ba pare di leen topp ba ci ni ñu màggee ba keroog ñu ñu yegg seen njombartal euh, après foofu xadaratul mulkiya moo dugg ci ginnaaw bi mooy xadara bi nga xam ne moom borom bi subhaanahu wa mooy kii moom mbir yëpp nekk buur bi ak xadara bi ci tegu moom mooy euh, xadaratul fi'l afaal yi mooy xadara yi nga xam te ne ci la jëfu yàlla yi di di di di yi nag ginnaaw gi ci la defaatee beneen tanazzulat wàcc mu nekk ci xadara bi nga xamante ne Euh, mooy xadaratul asmaul jalaliya mooy tur tur yi yàlla yi nga xam te lépp côté jalal la maanaam euh, côté majesté borom subhaanahu wa lay wane euh, ak maanaam kattanam gu kawe maanaam ak mi nga xamante ne noonu la àndee ak tar ak ak ak ak voilà màggaay waaye léegi après bu def mu defaat tanazzulaat ci xadaratu asmaul jamal yi ah Euh, te euh, diggante xadaratul mulki maanaam foofu lañu fàtte diggante xadaratul mulki ak xadaratul afaali dafa am xadaratu asmaa'un nafsiyya yi maanaam tur yi nga xamante ne ñooy asmaa'un nafsiyya yi mooy juróom-ñaari tur yàlla ndax moom yàlla mooy mooy xayyu mooy euh, almuridu mooy mutakallimu mooy juróom-ñaari tur mooy alimu ah mooy qadiru ah ak ban sami'u ak basiru muy juróom-ñaar yooyu voilà euh, ci juróom yooyu nag ci la euh, après maanaam duggee ci xadaratul af'al tanazulaat boobu ci xadaratul af'al yi ginnaaw gi ci la nekk xadara asmaul jalaal yi après xadaratul asmaul jamaal yi maanaam tuuru yàlla yu rafetal yi euh, après nag ci yooyu ci la ci la ci la feeñee nag ci kawnu bi maanaam après adduna bi ci la feeñee moo tax adduna bi yëpp rafet parce que turu yàlla yu taaru yi ñoom ñoo feeñ maanaam ñooy dernier rempart bi bi nga xamante ne foofu euh, ci la tur ci la àdduna bi feeñee moo tax àdduna bi yépp a taaru lépp rafet moo tax dara feeñul xaqiiqatan lu dul lu taaru lu dul lu rafet ngir ne borom bi subhaanahu euh, dafa feeñal lépp moo tax lépp lu ñaaw ci say bët yow la ñaaw wala ci say nopp wala ci sam xel wala yu mel noonu waaye borom bi subhaanahu dara maanaam dara ñaawut maanaam moo tax borom bi subhaanahu Euh, maanaam lépp lu ñaaw euh, xamal ne euh, dafa rafet ci ci maanaam lu rafet la loo xamante ne dafa feeñewu feeñoo waay woowu noonu mais xaqiiqatan lu rafet la xattaa ci jikko yi nga xamante ne ay jikko yu yi nga xamante ne dañuy gis ne yii kat yu yu bon la maanaam xaqiiqatan yu rafet la bi ko borom subhaanahu wa ta'aala amalee waaye mbindeef yi ñoo ko jëfandikoo jëfandikoo nu ñaaw voilà masalan ngistal ngistal xam ngeen ni jikko ju bon la ñaare sax dañuy di gis ku koy faral di def ba nit ñi xam ko ci yow da ngay soof nit ñi ah mais pourtant euh, ngistal maanaam bi ko borom subhanahu wa ta'ala feeñalee daf ko feeñalool mu nekk loo xamante ne pour nit ki di def yu rafet nit ñi di ko gis di ko mën a toppandoo la waaye nag après nit ñi ñoo ko utiliser ci anam gu bon voilà maanaam ak yeneen ak yeneen maam lool boo ko toppee ci mboolem jikko yi comme par exemple wax lu dëgg expliquer ah voilà. maanaam loolu ngay gis ne bi mu ñëwee tamit borom subhaanahu wa daf ko fee def ngir nit ñi di mën di euh, rafetal ay diggante moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne euh, wax lu dul dëgg euh, day day dafa dafa dafa xaraam ci lépp ba mu des maanaam ci ñett voilà maanaam ba mu des ci ñett musal koo xamante ne day waaj a maanaam koo xamante ne nit ñi dóor nañ ko dàq dàqe nañ ko war koo rey. ñu ñëw ne la saawaay anam maanaam foofu boo fa nekkee nag non na man nag c'est que man nag lépp lu muy wax dëgg lay doon quoi loolu boobaa da ngay def musiba ndax da nga rey lu nit ah foofu moom danga nga foofu wax lu dul dëgg farata la xanaa moom looloo tax maanaam foofu wax lu dul dëgg farata la du sax luñ la luñ la may naan la bon am nga possibilité wala am nga possibilité da farata la. waaw bu fekkente ne ngir rafetal ay diggante tamit loolu dafa nekk loo xamante ne dañ koo sopp bu dee nag euh, ci diggante jëkkër ak jabar day dagan rek bu ci loo xamante ne du nekk loo xam ne dafay répété wu tout le temps mais mu nekk loo xamante ne ngir euh, situation bu précise la ngir bañ yàqu-yàqu am voilà ngir bañ yàqu-yàqu am. Euh, ak xeetu tawri tawriya bon après bu ñu duggee ci domaine boobu dañuy dugg ci jikko yu bari bari mais ñu bañ a kii mooy maanaam euh, tawriya mooy ma wax loo xamante ne man ba ma koy wax lii laaj jublu mais xamoon naa ne bi ma koy wax ki ki ñu def nii la koy comprendre et que maanaam ngir bañ a daw ngir bañ a wax lu dul dëgg ma wax loolu voilà ngir bañ a wax lu dul dëgg nga wax loolu. Hmm. Euh, dégg nga buñ ne ah lii nag ñii lii nii masalan lii dañ koy joxe maam lii nanga mu am enjeu yu mag yu aju ci mbir mi waaye nag condition wu ngir nga man cee jot te en ah, maam enjeu bi rëy na mooy nga dem Makka nga ne leen man kay dem naa Makka ñoom liñ ciy déggee mooy dem nga Makka bële mooy bi ñëpp aji fekk yow mbak Makka mbuubeen nga ci jublu woon <laughs> ñoom la ngi déggee ci ne <laughs> màkk gu mag gi la maanaam bon loolu exemple la mais mais ci enjeu ci yu am enjeu moo tax ñuy wax quoi dañoo joxe exemple ne rek dégg nga ah euh, kon ci xadara yooyu euh, gisoon nañu ni xaa bi di ñëwee di nekk waaw mooy xaa ul huwiyati nan huwa moom yàlla ha boobu maanaam mooy euh, présence hermétique bi borom subhaanahu wa ta'aala nekk euh, ba nga xamante ne ci la moom moo jur alif bi bu làqatu boobu mooy ha bi après mu nekk maanaam moo tax ñoom ñaar son bool mu nekk waaw loola tax lépp lu existe borom subhaanahu wa ta'aala da ko amal ci couple boobu ci couple ha bi boobu noonu ak alif bi looloo tax sax nga gis Allah turu yàlla bi Allah cosaan bi alif la ak ha mooy ahim moo tax moom aadama noonu la ko daan woowee ci bu daan woo borom subhaanahu wa ta'ala ahin la ko daan wax ñaari laam yi ñu ngi juddu justement eh, ci bi àdduna bi amee maanaam bi àdduna bi dee am ci la ñaari laam yi juddu mu mu nekk ñaari monde yi mulk ak mu eh, ak ak malakut voilà moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ne wa huwa allahu fis samaawaati wa fil ardi yàlla musul rek moo jax rek moo yàlla moom mooy allah mais ci asamaan yeeg suuf si tur boobu ci la voilà mais sinon euh, moom yàlla maanaam mais sinon euh, euh, waaw. Seydina kaay toog kaay toog fii voilà léegi coow lu jeex voilà baax na. dégg nga léegi euh, kon loolu moom mooy moo tax euh, forme forme alif bi ak haa bi tamit moom mooy formu lépp luy jur moo tax lawxul mahfuz ak xalima bi xalima bi forme alif bi la yor lawxul mahfuz bi forme haa bi la yor moo tax mu am 360 parties yi mooy 360 degrés yi 360 parties la lawxul cent 360 parties la benn partie bi moom la ñu tuddee ummul kitaab foofu nag lu ñu fa xës ba inscrire kenn du ko dindi mais yeneen partie yi ci des li ñu fay inscrire mën nañ ko dindi ba pare am na yeneen mbir yu muy jouer voilà euh, comme mémoire vive ak mémoire morte hmm? bu ordinateur bi mais mémoire boo xamante ne moom moom luñ ci xis ba inscrire duñ ko mën a changer ak mémoire bi nga xamante ne dañ ci mën a def dara di changer di dindi di et cetera euh, xalima bi dafa taxaw ma euh, lawx bi maanaam mu nekk comme forme alif bi nga xam ne moom ci lay inscrire yàlla li muy dogal yépp ci la koy inscrire xalima bi moo koy inscrire moo koy bind rëdd ko ci kaw alliwa bi voilà forme alif bi la ak forme ha bi voilà euh, comme tamit ni nga xamante ne noonu la nit góor par exemple li koy maanaam li symboliser ngóoraam dafa mel ni alif jigéen dafa mel comme ha te loolu mooy jur moo jur lépp te lépp nag noonu la demee comme alif bi ak ha bi maanaam forme léegi nag loolu moo jur waaw bi te waaw bi mooy al wujud l'existence bi mooy mooy xadaratul waa waaxidiyya bi xadara boobu et ñaari waaw la loolu expliqué woon nañ ko ci jotaay bi weesu Euh, waaw wujud l'existence voilà Allah hmm? voilà même même boo xoolee euh, kii euh, spermatozoïde buy ñëw di dugg ci ovule bi da ngay gis même forme bi la alif bi ak ha bi seen seen seen voilà seen daje googu mooy indi Euh, l'existence maanaam nit ki voilà ngay gis nit ki buy nekk xale buy buy buy ñëw da ngay gis forme bi muy njëkk yor mooy forme waaw bi ngay gis xale liir bu nekkee fitis bi voilà après di commencer nag di màgg di taxaw ba taxaw nekk voilà jël forme parfaite bi mooy form forme mohammédienne bi waaw te form xam forme mohammédienne boobu mooy forme adamique bi voilà voilà kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy alquran mooy secret yi looloo tax nit yàlla dëxëñ ci moom secret alquran looloo yàlla dëxëñ ci moom secret alquran Cheikh Ahmed Tidiane ci mashahid yi euh, dafa mës a euh, wala Sayyid al-Harazim moo ko gis ci moom radiyallahu ta'ala anhu gis Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taxaw euh, gis forme alquran bi ni mu nekkee ci moom lépp génn te xam ngeen alquran fatiha moo ko yor moom mooy ki moo tax fatiha ñu tuddee ko alquranul azim sab'ul masaani wal qur'aanul aziim mooy faatiha alqur'aan bu mag bi euh, mu gis jëmmi alqur'aan ni mu taxawee moom ci jëmmi boppam ak ni nga xamante ne euh, noonu la ko incarné nee na bi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu gisee xaal boobu ci moom euh, mu gis ne kon moom moo mel nii mu ne ci biir mashahid yi mu ne mooy ay contemplation la ay vision la yu yu Sidi al Harazim def radiyallahu ta'ala ci euh, ismullah al azam mais ci maqaamu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala ba mu ko gisee euh, mu ne mu gis borom bi subhanahu wa ne ko maanaam euh, maanaam wax ak moom ne ko bul foog ne lii yow kese la déedéet nit ñëpp nii laa leen binde sauf ko yow da parvenir ci mën déceler loolu ci yow maanaam nit ñëpp amuñu capacité mën déceler la fekk que alquran ñoom ci seen bopp maanaam dañ leen a mooñaale ak alquran parce que lu tax comme ni ñu ko gisee woon ne alquran nit maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi alquran. alquran mooy existant univers bi. univers bi maanaam e cos lépp alquran la maanaam moom mooy code bi alquran mooy code mooy côté baatinu univers bi et que côté euh, euh, euh, ba pare moo tax univers bi tamit. Euh, notice bi mooy alquran mais aussi nit ki moom ci jëmmi boppam mooy univers bu mag bi et que bi moom mooy nit ku ndaw et que al voilà kon moom dafa taxawee alquran euh, waxoon na ñaari xalum ñaari géej gi xar et cetera bon après bu ñu dee dellusiwaat kii bi day day yàgg yi maanaam xool yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne moom mooy majma al bahrayni fi ñaari géej yi daje sallallahu alayhi wasallam jege si nag àdduna ngi waaj mais maanaam eh, saa tamit day mooy waxtu wi nit ki di parce que nit ki buy génn àdduna rek looloo ne na man maata faqad qaama qiyaamatuhu te xiyaama boobu mooy saa ku dee rek sa yowmal xiyaam taxaw na mooy sa waxtu parce que lu tax comme ni mu ko waxee soortu sourate Qaaf justement ah mooy ah, dañ naan ko fa basarukal ma hadid léegi sa bët dafay dafa sew dafay dafay dafay jam lépp maanaam day mel ni weñ boo xamante ne dafay xotti lépp mooy da nga commencer am une vision total ay parfaite ci mboolem existence bi réalité mooy fatxu bu mag bi yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam nit ki su demee ba di jege yegsi ci dinañ koo jeexal ci ci bayit bu presque bu mujj bi ci bi ñuy jeexal xasida bi ne yenent bi sallallahu alayhi mooy bunt boobu mooy baabul wusuuli wa man ra'aahu fa umruhu iidun ka iidul fitri bi ramadaani yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy eh, bunt boobu nga xam ne mooy bunt gi yegg ci yàlla képp nag koo xamante ne dem na ba yegsi ci moom moo tax bu nit ki day am fatxu bu mag bi ubbeeku bi gën a mag ci mboolem ubbeeku yi yeneen lay gis sallallahu alayhi wasallam boo ko xësee ba gis nag xamal ni sa dund nag à partir de désormais ah rek euh, fête lay doon ayidul comme euh, ka ayidul fitr bi Ramadan waaw waaw sa dund yépp fête lay doon wax nañ ci ñi euh, léegi moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy alquran ay mbóotam géej la goo xamante ne amul tefes géej gu yaatu la gu amul tefes euh, foofu la njemoon asraruhu bahrun xidammun laysa fii ha sahilun kun sa'ilal fursaani kon nag yow boo bëggee nanga laaj ñi nga xam ne ñooy gawar yi mooy chevalier yi ñooñu nga xam ne dañoo jeexal dañoo dañoo dañoo fees dell ci ah, ah dañoo dañoo dañoo naan ci géeju dañoo fii ci géeju alquran dafa am borom subhanahu ñu tudd ahlul quran yàlla daf leen dafa am ñu mel noonu ci nitam ñi ñoo xam ne ñu nit alquran yi voilà ñoom alquran mooy seen lépp yenent bi la sallallahu alayhi te mooy alquran ñoom seen lépp tourne autour de yenent bi sallallahu alayhi seen passion yenent bi la bala ñu kontaan nga tudd ko ci moom la ñuy wax mënuñu wax ci leneen euh, moom la ñuy gis euh, bu ñu déggee nit wax ñoom di waxam lañuy ñuy dégg lu ñu gis ci àdduna bi moom lañuy gis et que dañu passionné ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te mooy seen lépp borom bi subhaanahu wa ta'aala di leen ubbil tout le temps ay bunti leeram ak bunti mbóotam yi ngir ne yeneen bi sallallahu mooy seen àdduna nitu alquran yooyu Euh, nga xam ne seen wax yëpp dafay dëpp wax yenente bi sallallahu seen jëf yi day tolloo ak jëf yenente bi sallallahu alayhi seen passion dafay tolloo passion yenente bi sallallahu alayhi seen ay désir seen ay bëgg-bëgg day tolloo bëgg-bëgg yenente bi sallallahu bu ñu kontaanee parce que yenente bi sallallahu moo na moo kontaan ci lii bu ñu meree parce que bi sallallahu moo mer ci lii dañuy bëgg ngir yàlla kese di mer ngir yàlla kese di kontaan kontaan ngir yàlla kese ah Euh, ak di bañ ngir yàlla kese waaw ñooñu ñan mu ne was-saabixuuna mooy woy way yi mooy ñiy fee ci géeju alxuraan ñoom ñooy fursaan yi ñoom nag tataharoo ñoom dañoo laab laab maanaam dañoo sangu ba set wecc wata jammaloo te taaru nañu bil xullati ci takkaay yi alxadra yu yu verte takkaay yu vert ya waaw ci sóoratul insaan fi muy borom san fi muy waxee mbiru nit ku mat ki mooy l'homme parfait al insaan muy sóorat 76 76 mooy abdun jaam bi mooy kawn univers bi existence bi voilà ah siyaabuhum ah seen seen xudrun wa istabraq waaw noonu lay mel xudrun dafay vert seen seen takkaay yi ñooñu seen yëri yooyu bal li fi nekk wajumaani ak ay jamaa la ñuy takkoo mais loolu euh, lan lay tekki euh, kii wa zabarjadin ak sabar zabarjadin tamit xeer la pierre précieuse la mooy lan li muy tekk yii li muy tekk mooy bi xaqaayiq yi mooy xaqiiqa yi xaqaayiq yi nga xamante ne moom la ñuy làmboo mooy yére yu vert yi dañu sol yére yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ma'arifin ay xam xam-xam yi nga xam ne ñoo tukkee ci boroom bi subhaanahu wa muy xam-xamu nitu yàlla yi loolu kon moom mooy jamaa yi ñuy ñuy sol wa shari'atin waaye sharia bi ñuy làmboo muy alquran ak sunna maanaam ci zahiram ci côté zahiram mooy sharia bi rek yàlla bëgg na nii yàlla day bañ lii lii ku ko def ah, li nga def xaraam na lii ku ko def li nga def farata la lii dagan na lii sopp nañ ko lii sib nañ ko dañ koy sàmmonte fii gaayatil itqaani ci dayok maanaam sàmmonteel maam ci doyoog rafetal gi ñu koy doxale voilà maanaam munuñu euh, tamit loolu foog muy leer manoo ne damaa sàmmonteeg alquran ak sunna damaa nekk koo xam ne nitu alquran laa sama baatin yépp daf ci fees bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam vraiment moom laa def ba jeex ci tàkk ba pare doo sàmmonteeg li alquran ak sunna di wax ci zahir bi ne serait-ce ci côté zahir bi moo tax wasuqu moo tax nàndal nañ leen minal bahril muhit yi ci géej gi nga xamante ne mooy géej gu gu gi feek lépp te mooy alquran te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ay nit yi ci jëmmi boppam moo tax euh, moo tax mu ne aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira moom mooy géej googu nga xamante ne bëtu ndox la source d'eau boobu nga xamante ne jaamu yàlla yi dëgg dëgg nekk jaamu yàlla ñoom moom la ñuy naane suk ah. waaw moo tax ñoom ci géej moo tax aynal xayaati lañ leen nandal mooy mooy mooy ndoxum ndoxum dund aynal xayaat mooy source d'eau boobu nga xam ne moom la nit ki di dund bu ko nit ki xësee ba naan nag si fini bu ko xësee ba gis rek bu ko tegee ba ci foofu majma al bahrayni la ne fii ñaari géej yi daje te mooy xolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lii de daa mel ne ko tëj parce wala oto buy romb la rek ah waaw mais day waaj a de waaw ñu tëj ba kanam waaw léegi euh, <laughs> non daf mel ni benn bi tëj du euh, jëkku kon hmm. assistance yaakaar waaw waaw léegi euh, kon mooy dund googu nga xam ne mooy ndox moom nga xam ne ndoxum dund la mooy ay maanaam euh, ci nit ki bu demee ba ci xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ba jaxasoog yenente bi sallallahu alayhi ba nga xamante ne ay bëgg-bëgg yenente bi mooy bëgg-bëggam ay namm-nammam ñooy namm-nammam sallallahu alayhi wasallam et cetera di bëgg ngir moom bañ ngir moom et cetera ci lay doo ci lay yegg see ci ndox moomu ndox moomu nag moom la Seydina Xadir alayhi salaam moo tax Xadir en fait tur bi euh, ci ci foofu la jóge mooy nit ki nga xamante ne dafay dafa dafa dafa dafa verte lu lu mu lu mu teg maanaam moo tax ndox moomu fi mu nekkee couleur bi couleur bu verte la moo tax ndox moom moom bi mu ko gisee ci la ci la ci la ci naan di dund dund mooy mooy dundam gi nga xam te ne moom lay dund nii jour bu ñu yëkkatee alxuraan ci lay génn àdduna radiyallahu anhu wa alayhi jour bu ñu yëkkatee alxuraan ci la Seydina Xadir alayhi salaam di génn àdduna waaw alxuraan day mujj jamono dañ koy yëkkati dañuy xëy benn bës rek. nit ñi dootuñu mokkale dara ci li ñu mokkaloon fàtte ku ne fàtte xam naa sàggan rek waaye këyit yi yiñ bind alxuraan sax nit ñi dañuy dem pour xool ko gis ne këyit yëpp far na alxuraan dañ koy yëkkati waa ci mujjug jamono Seydina Xadir alayhi salaam jamono jooju ci la fiy jóge ndax moom ci jëkk boppam dafa gis ay aynul xayaat mooy dund ko mooy mooy bët mooy mooy bëtu ndox moom nga xamante ne fala al maanaam mooy kii alxuraan te dafa dafa verte ndox mi mais moom ci jëmmi boppam ni muy ni mu soloo maam dafa dajale ay couleurs yu bari Seydina Xadir alayhi salaam mais mais yéeg bii moom dafa vert walla et que voilà muy ndox moomu moo tax ku ca naan euh, moo tax Seydina Xadir alayhi fu mu fu mu teg tànkam tamit mooy ca jabalu xaaf da ngay gis fi mu nekk noonu day vert day sal day sax kii bu verte Euh, benn comme verdoyant comme kii rek comme gàncax gi day sax gàncax gi fu mu jaar rek day ber day gàncax gi day sax ber ndox moomu nag ku ca ku ko ku ko ñaan ku can naan maanaam ñi nga xam ne ñooy nitu alquran ñoom dañ cay naan wa bayyidal albani dañuy naan tamit ci euh, euh, maanaam meew mu meew mu weex tàll ma comme ni ko yent bi alxuraan ni mu ko waxee ci sóoratu Muhammad la mu meew mu weex moomu hmm? waaw hmm? dégg nga sharibu moo tax ñoom naan nañ kaza naka noonu asalan ak lem goo xam ne musaffan bu sell la comme ni mu ko waxee tamit ci sóoratu Muhammad noonu muy melal àjjana hmm. ah mooy mooy mooy lem gu sell googu maa u waaye nag ndox ma ñuy wax naan mooy ndoxu ndox ñoom ma ñu naan ghaybun kumpa la moo tax ñoom ci lañ laaboo ci lañu ci lañ jàppoo seen jikko yépp baax ñun ñu sangu ci eh, seen xol tàqali ko leneen lu dul yàlla maanaam li muy tekki rek mooy alquran mooy alquran ak sunna walaysa te nekkut bi aasinin ci luy fënax fii aanin ci benn jamono xam ngeen ndox ndox bi ngay naan ndox mu fëndëx euh, euh, maanaam ndox mi bu yàggee day commencer am benn xet benn wala xet gu muy gu muy génne wala cafka gi mel ne lu soppeeku ngir ni situation fi mu maanaam place bi mu nekk moo ko soppi loolu nag ñoom seen ndox moom mooy ndox mu alxuraan ak sunna du soppeeku moo tax dañ koy naan tout le temps loolu alxuraan daf koo def teg ko muy melale nit ñi nekk àjjana nit ñi dunde waaye nitu alxuraan ñoom fii lañ koy dund lii yépp ñoom fii lañ koy dund wal xamru sàngara dañuy naan ba màndi ci ci géeji sàngaray alxuraan min anwaari yi ci leeri alxuraan lañ moo tax sàngara googu leer la de moo tax ñoom dañuy naan ci leer gi ba fees dell maa amul fii ci sàngara soosu min xawlin luy xamante ne day yëkkatim xel maanaam xam nga mu ñu màndee maanaam yëkkatim xel nga xam ne da ngay kayang kayang yi déedéet melut noonu te xawlu zalaam maanaam mooy kayang kayang yi wala ah, bu bu bu lëndëm yi maanaam ñoom amuñ ci wa jahlin wala réer wala réerug si sakaraan yi ki nga xam ne mooy aji màndi ja ñoom meluñu noonu ah, fii nag àdduna bii ñu ne kii kii naan sàngara sàngara si muy naan da koy da koy da dugal ci lëndëm moo tax dundam yëpp day lëndëm mais mu dugg tamit ci réer naka noonu ku nekk ci caaxaan ak ak maanaam euh, euh, ci gàttal daal maanaam dafa melale euh, maanaam ne leer googu leer gu sell la goo xamante ne amul dara lu ca rax loo xamante ne ak lëndëm la wala ak réer lépp leer kese la gu sell. moo tax ñooñu nitu alquran yi aqwaluhum seeni wax wa fi'aluhum ak seeni jëf yépp miskul xitaami la comme ni alquran wax xitaamuhu miskul maanaam mooy euh, misk boobu nga xamante ne mooy tëj maanaam mooy tëj naanuwaay yi maanaam kaas yi bu ñu koy naan ci suuf dafa am benn guu wala xetu misk buy xeeñ ca gannaaw di tëj mbir mi maanaam di ko cacheter mooy misk boobu di cacheter mbir mi loolu Euh, ñoom seen wax yëpp ak seen jëf yëpp misk la boo xamante ne muy tëj mboolem jëf yu baax yi muy tëj mboolem wax yu sell yi moo tax ñoom seen wax ak seen mooy seen wax dafay dëppook alxuraan da ngay gis seen wax léeg sax ku xamul dana mi wax ji xanaa euh, kii li li muy wax nii xanaa du waxu nit kese tellement seen làmmiñ dafa jaxasoog alxuraan ba nga xam ne seen wax day dëppook waxu alxuraan dafay nuroo comme yàlla borom subhaanahu Euh, moo tax nit nit ñu sell ñooñu ñoom dañuy jéem a xool tout le temps li alquran di waxee ñuy waxee noonu ni yeneen ci saa san di waxee ñuy waxee noonu maanaam di di di tànn wax yooyu ndax dafa sell moo tax di di moom moo tax euh, moo tëj mboolem xeet waxe waaye nag wasiida waaye yokkal nañ leen fil axwaali ci xaal ya ñuy nekke mooy seen état yi ñuy nekk di ko dund bil kitmaan yi ci làqatu ak nëbbatu mooy lan mooy ne ñoom pourtant ñooy ñi gën a sell ci nit ñi ñooy ñi gën a baax ci nit ñi ñooy ñi gën a màgg ci nit ñi ànd ak loolu yëpp yàlla dafa nëbb seen ay mbir maanaam mooy euh, ay nit ñu semple la ñu doon ci zahir tout le temps ay nit ñu simple la ñu doon ci zahir mais ci seen xaqiqa seen xaal yi ñuy dund seen biir tout le temps dafay sell lu tax ndax dëppoo gi ñu dëppoo ak alxuraan ak sunna maanaam ngir naan gi ñu naan ci géej gi alxuraan ak sunna ndax jeex gi jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax euh, ñu nekk ñoo xam ne dañoo sol yére yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ba pare di waxee ay waxam di doxee ay doxem ay doxinanam loolu nag mm, euh, comme loolu moo gën a sell gën a rafet lépp ñoom noonu la ñuy mel ci zahir mais ci baatin xaal yi ñuy amee dafay nëbbatu moo tax boo leen gisee tout le temps moo tax ñoom dañ leen di tuddee tamit almalamiya maanaam ay nit lañ yoo xamante ne euh, dañ leen dox al malaamiya dañ leen dox al malaamatiya maanaam ay nit lañ doon yoo xamante ne tout le temps seen zahir du refléter seen baatin voilà mais foofu nga xam leen dëgg dëgg dëgg doogu soupçonné ci ñoom xaal maanaam euh, yi ñuy dund ci baatin mais sinon déedéet dañ mel comme zahir mais vraiment comme yeneen nit ñi aadi yan comme nit ku simple sauf que fi ñu wuuteeg yeneen nit yi justement mooy sell gi ñu sell ci seen wax ak sell gi ñu sell ci seen jëf loolu rek lañ wuteek ñoom ci biti te loolu sax dañ ci xaw a mel ni ñu ci des maanaam euh, du ñu mel comme ñoo xamante ne tout le temps maam dañu sori comme zuhaad yi comme baat yi comme euh, ñeneen ak ñoom maam dañu sori ñu mel noonu maanaam du ñu nekk par exemple du ñu ràññeeku comme ni Seydina Aboubacar meloon la radiyallahu anhu nga xam ne du ràññeeku ci julli gi muy gën a julli lu bari wala naafila bu muy wala maam naafila yu bëri wala woor yu bëri walla yeneen ak yeneen zikar yu bëri wala yooyu du loolu la ñuy ràññee mais li ñuy ràññee ko la bu nekk ci seen xol ci jeex gi ñu jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu dafa jeexoon tàkk ci yeneen bi sallallahu alayhi mel ci noo xamante ne keneen melu ko ci. moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mën di jëloon mënoon a jël alalam yépp moom mu indil ko mboolem alalam gi mu yoroon yépp comme ni Seydina Omar wax rek radiyallahu anhu bis boobu laa laa ne comme Seydina Abubakar radiyallahu anhu day jiitu ci lépp man bis bii dinaa jéem a njëkkanteeg moom dem indi genn wàllu alal gi indi ko jox mu ne ko loo bàyyi sa kër mu ne ko sama genn wàllu alal laa fa baax Seydina Abubakar fekk jiitu ko moom ñëw indi alalam jëpp lépp dara mu ne ko loo bàyyi sa kër mu ne yàlla ak yeneen taam laa fa bàyyi sallallahu alayhi wa sallam maanaam imaginer ki ne sama genn wàllu alal laa fa bàyyi ak ki ne yàlla ak yenente bi laa leen bàyyi sallallahu te loolu daf ko wax ngir teggin gu mag ji mu am ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam de ce fait bu ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlaatoon alal ji ne ko waa léegi demal comme man nga leen bàyyil foofa léegi man nga jox leen lii bu boobaa dootul nekk ci moom seen sayyidina Abubakar radiyallahu anhu moo leen ko jox mais yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko jox moo tax mu yàlla ba pare daal ci teg ni ak yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam bi joxu ko que su ko ko joxoon day nit ñi duñu comprendre que ni effectivement loolu noonu la nekkee lu sell lu dëggu ci moom moo tax jugowaat joxatu ko dara joxatu ko dara waaw waaye Seydina Abdourahman ibn Awf radiyallahu anhu bi mu defee jëmmi mbir moomu ñëw indi alal yëpp mu ne ko loo ko bàyyi mu ne ko yàlla ak yonent bi saa su ko waa jëlaat bi joxaat leen parce xam na ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu li Seydina Abubakar man loolu moom mënu ko Seydina Abubakar nag radiyallahu anhu moom mooy ki nga xamante ne moo incarné maqaama boobu tamamal moom moo tax mooy xaatim moo tax maqaama boobu moo ko yore mooy xaatam ci maqaama boobu nekk Abdullahi boobu noonu maanaam ci maqaama boobu mooy xaatam moom moo tëj wal maqaama boobu moo tax witrier la dégg nga moo tax wata masaku dañoo mooy bi tour turjumaani ci ki nga xamante ne moom mooy lantinoor bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ci interpréter waxu yàlla yépp moo ko interpréter ci ay waxam ak jëfam ñoom nit ñooñu dañoo mooy ci moom waa waaye nii ak ki nga xam ne moom mooy dëgg dëggi waxu al alquran ci jëmmi boppam moo tax wata xaababu dañoo soppante boo leen gisee kel gis bi kenn benn jëmm comme ni alquran wax rek comme ni yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ne taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim ka masalil jasad idha ishtaka minhum 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal hamam boo xoolee way gëm ñi ni ñu bëggante ni ñu soppante ni ñu jàppante ni ñu yërëmante dañoo mel ni benn jëmm bu amee benn cër benn fenn fuy metti ci yaram bi yaram béppay daal di wer ak cekk dootuñu nelawati am insomnie ba noppi tàng jër ñoom ñëppay tàng moo tax waa ahlul quran noonu lañ mel ñi nga xam ne dañoo sopp noonu lañ mel jeex ci yonent bi sallallahu alayhi noonu lañ mel dañoo soppante mais kal gis mi kenn jëmm benn jëmm niñ mel wal bunyaani ak tabax comme li alquran wax al muslimu lil muslimi kal bunyaani yasuddu ba'du ba'dan jullit ak moroomam comme tabax lañu mel briques yi ni ñu mel mooy dañuy dëgëralante bu ñu dëgëralantewul tabax bi du taxaw ñoom noonu lañ mel xam nañ bu mu fi nekkut affaire bi du taxaw kenn ku ci nekk day positionné wu comme benn brique ñoom noonu lañ mel mentalité boobu nag xaqiqatan ñi ko mën a incarner ba mu mat sëkk ñoom rek la te mooy ñu yenent bi doon wax naan sallallahu alayhi wasallam naan ah, laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du lu dul mu soppal moroomam dëgg-dëgg jëmmi li mu soppal boppam maanaam ah, yomb na nga soppal sa morom ne ah bu ma bu ma ma sañoon mu am nangam mais yow nga bëgg dara loo xam ne yow rek kenn rek ko mën a am yow nga préféré keneen am ko mais yow nga ñàkk ko parce que tout simplement da ngaa bëggal sa moroom li nga bëggal sa bopp. ba pare mu nekk exactement jëmmi loolu lépp looy bañ ku la ko def nga bañ ko def keneen lépp looy bañ mu dal la nga ngay maanaam ngay mébét bu yàlla bu mu dal keneen ci jullit ñi. ba bu kisee ku mu dal ci jullit ñi mu mel ne exactement yow la dal nga koy yëg di ko métti lu comme tey bu daloo bu la daloon yow. loolu xaqiqatan maqaama boobu ñoom ñoo ko mën a incarner maanaam ci dam maanaam jum gën a mate maintenant jullit bu nekk war na ci am lu mu ci lu mu ci incarner maanaam lam ca man bu mënul léppit bu mu ba lépp moo tax bil Mustafa al Mahbubi ci euh, tànneefu yàlla boobu ñu belli nga xam ne mooy al Mahbub ka ñu sopp ka sallallahu alayhi wasallam uswatuhum bi seen royukaay ma ñoom ñépp dunnu ci lañu leen ci lañu leen naye maanaam yàlla da leen a naye maanaam ñooñu dañoo sell baax kawe ba nga xam ne yàlla da leen a naye dafa jaloux ci ñoom maanaam daf leen a daf leen a fiiri la dal xaymaati moo tax ña nga ca xayma ya moo tax yàlla da leen a def ci ay xayma kan niswaani comme jigéen ñi àjjana ya ay jigéen ñi àjjana ya na xuurum maqsuuraatin fil xiyaam noonu lañ mel mooy uurul ay ni loolu moo tax ñoom seen aaya parce yàlla ñoom la ñu tuddee bokk na ci seen tur yi tamit lu ñu leen tuddee ak banaaim mooy ak banaaim xeetu wala yu lañu ñu mooy ñoom lañ mooy ñi nga xam ne yàlla moo tax ñoom dañuy am tur yu bari selon ni ñu mel ak ni ñu koy incarné bokk nañ nag seen tur yi mooy ak banaaim moo tax ñoo gën a kawe ci nit ñi. mooy ne dañoo màgg ci yàlla ba nga xam ne yàlla bëggul keneen xam leen ku dul moom boppam kese moo tax ci xayma la leen def comme jigéen ñi àjjana nañ mel. nga xam ne dañuy nekk ci seen xayma yi seen jëkkër yi rek leen di gis uf nu jeexal nañ leen takk maanaam yàlla jeexal na leen bii ci ti bi sallallahu alayhi wasallam fi zaati ci nekk-nekk ci nekk-nekkam ci di nekk-nekk borom bi subhaanahu wa moo tax ba jeexee ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam la ñu wëlbati ko jeex ci yàlla takk ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki jeex ci yàlla tàkk zaaka loolu nag muraaduhum mooy seen namm namm zaaka muraaduhum allah lii mooy seen namm namm ñoom bëgguñu leneen ci àdduna lu dul lii naaloo moo tax am nañu làkk nañu arrida ngërëmal yàlla kal xub bi keem sopp gi leen yàlla sopp waaye ñoom it sopp rek lañ xam xamuñu bañ ñoom xamuñu en fait maanaam sentiment wu haine ah animosité yooyu ñoom sentiment boobu ñoom ci vocabulaire lañ ko xam mais xamuñu ko maanaam ko xamuñu lu muy xamuñu lan lay tekki ay iñaan ay soxor yépp xamuñu ko bëgg rek lañ xam kal xub bi noonu lañ amee sopp googu leen yàlla sopp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sopp leen waaye tamit adduna bi lu nekk sopp leen moo tax comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yàlla bu bëggee nit danaan Seydina Jibril alayhi salaam man diw sàngam dama ko sopp dama ko bëgg Seydina Jibril alayhi salaam dem wax ko malaaka yépp mbir mi nag daal di tasaaroo ci kaw suuf si ñu wàcc ci suuf si ba ci ndox mi ba ci lépp ci gàncax gi lépp nga xamante ne nit ñi sax da maam dañuy naanaane ndox moom et cetera loolu moom moo tax ñoom kenn manu leen a bañ xaqiqatan lu dul ku bon a bon a bon a bon ba nekk vraiment allié wu iblis ku ma ku début ba nekk allié iblis parando iblis dëgg mënoo leen a bañ moo tax wan xayawaan ak dund gi nga xam ne comme li alquran wax wa innal axirata la hiya xayawaan alaaxira mooy dund bu ah, dund gi nga xamante ne alxayawaan la maanaam du jeex mooy dund gu mag gaa mag a mag a mag alaaxira la mais ñoom yàlla daf leen a defal euh, da leen a defal exclusivité wu ñoom dund gu mag googu nit ñi dem àjjana ñoom fii lañ koy am fii ci kaw suuf di nekk ndoom nit ñi ci biir ci zahir nii ñuy am ay problème ak yooyu mais xaqiqatan seen dund dund comme waa àjjana la ñuy dund d'ailleurs sax seen dund moo gën a neex ndax xam ngeen ni àjjana am na lu ko dàq xam ngeen naam ah gis yàlla voilà gis yàlla moo ko dàq mais ci kaw suuf maanaam gis yàlla ñoom bi ñuy gis yàlla dañ koo ñoom dañ koo am ci anam geneen bi gën a kawe lañ ko amee mooy yeneen ci bi lañu gis sallallahu alayhi xam ngeen ni gis yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mooy façon gis yàlla bi gën a kawe ci gis yàlla yi looloo tax Cheikh Abdou Aziz baax doon wax radiyallahu anhu naan bu la yàlla mayoon nga dund cent ans quatre-vingt-dix-neuf yi ak ak fukki weer yeek benn yi ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti fan yépp nga di doon gis yàlla bi ci maanaam di ci gis turu yàlla yi melo yi jeex ci tàkk ci yàlla mais mu des benn bés rek nga gis ci yeneen bi sallallahu alayhi jeex ci moom loolu mooy ëpp doole yeneen quatre-vingt-dix-neuf ans euh, euh, onze mois nangam yi nga doon dund yépp parce que bi sallallahu moo jeex ci yàlla carrément moo tax yow boo ko moom gis ko moo ëpp doole lool lool moo tax waa ji waxoon Cheikh kii am ku mu waxoon naan ko am naa benn waliyu Cheikh kii euh, euh, kii Seydi Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu fekk dañu ko man euh, damay gis yàlla nangam yoon ci bés bi mu ne ko nag yaakaar naa ne am na koo xam ne soo gisoon benn yoon rek moo ëpp doole li nga gis yàlla yëpp maanaam gis yàlla tekkiwul ak ay bët ci xool lay tekki. mu ne ko ah ne ko waaw mu dem ci kii ba mu demee seen Abu Yazid al-Bistami rek daa daanu yuuxu xam daanu lu daa di génn àdduna xaaj parce que at lu tax parce que dafa gis ni yàlla feeñee ci moom. yeneen bi sallallahu moo tax gis yeneen bi sallallahu alayhi moo ëpp doole lépp mooy gis yàlla bi gën a màgg ci façon gis yàlla yi moo tax moom moo dàq dem àjjana gis yeneen bi sallallahu ak beneen mbir mooy zikkar ismullahil azam ndax yeneen bi sallallahu alayhi mooy ismullahil azam tamit te moo dajale mboolem xaqaa'iq yi yi nekk ci alquran mboolem réalité leer yi secret yi alquran yëpp ci tur boobu la daje te mooy moom mooy jëm yeneen bi ci sallallahu alayhi moo tax wal murtabaa ki nga xamante ne nag mooy boroom ngërëmal yàlla bu kawe ga waa kal waa xayawaani mooy dund gu waaw ku kawe ge wal murtada borom ngërëmal yàlla gu kawe ge te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam taajul moom mooy ndëppal buuru ciir gi maanaam euh, xam ngeen taaj mooy mooy ndëppal buur mooy euh, buur day am benn ta benn kii euh, couronne bu muy am mais voilà day am benn mbaxana mu muy am ci kaw Euh, boobu nag euh, ndëppal buur wala boog ku ñuy euh, mooy mooy su amee ciit marié bi léeg-léeg bu dee kilifa gu mag a mag la day am lu muy teg ci bopp bi caar voilà caar boobee ci univers bi existence bi yépp nag mooy yenente bi sallallahu alayhi wa waa mihwarun euh, mihwar nag xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof mais euh, ci tubaab mooy axe multidimensionnel maanaam mooy axe central bi nga xamante ne dafa am dimension yu wute yu bari maanaam noo noo fu mu nekk rek day mën di tourner lu nekk day tax mbir mi di di maanaam lu nekk day mën di tourner autour de moom ci dimension yu wuute comme genre boule nii boo xamante ne day nekk axe central. ba pare day multidimensionnel kooko yenent bi sallallahu alayhi wasallam adduna bi yëpp nag day tourner autour de moom mooy axe axe multidimensionnel bu mag bi sallallahu alayhi wasallam ahlul quraan yi ñooñu alquraan yi lowoo ñeel nañ ko moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam minal wildaani ci ay gone maanaam ay goneem lanu boo gisee ahlul quraan mel nii c'est parce que ay doomu yenent bi lañ sallallahu alayhi moo tax fii spirituel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu rëy rëy rëy la parce que day tax nit ki euh, yenente bi sallallahu alayhi wa jeex ci moom moom mu jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wa mu bokk ci yenente bi yenent bi bokk ci moom sallallahu alayhi wa sallam cest à que melo yenent bi ñooy manifesté wu ñooy feeñee ci moom moom muy doxee ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam buy ce qui veut dire que ni moom dootul exister parce que moom la mais day exister parce que moom dañ ko inhiber carrément yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy dox ci moom ñooñu nag ñooy euh, ay gone yeneen bi lañ sallallahu alayhi wasallam moo tax waa alquran moo tax ñooñu nag euh, waxoon naa ko dafa bokk ci seeni spécificité mooy takkoo gi ñuy takkoo ci xuruf yi nga xam ne ñooy xaraf yi ubbi alquran ndax yàlla day waxtaan ak ñoom di ko jaaree ci xaraf yooya secret yooya wa fawaatihul yi kon nag sa xaraf yooyu di ubbi alquran nag fawqa dañoo ëpp xejal waraa xelum doomu aadama maanaam mbuusum xel bu doomu aadama xam ngeen ni xel yuur gi dafa am benn mbuus mu nekk ci kawam boo xamante ne loolu lu xel rëy rëy rëy rëy rëy mënu koo dépasser maanaam lim mën a àttan rek maanaam lim mën a concevoir ba foofa rek xel bu rëyee ba rëy fa la mën a yem moo tax saar euh, xarab yooyu ñoom alif lam mim alif lam mim saad alif lam ra ay kaaf ha ya ayn saad ha mim ayn sin qaaf ta ha ta sin ta yooyu ah foofu la ñu euh, dañoo dépasser euh, compréhension boobu ñoom ci aalam beneen aalam lañu am ndax xam ngeen ne adduna yi yàlla bind am na adduna bi nga xamante ne mooy addunam xel addunam xel. yàlla da koo def ci doomu aadama ngir muy mën di soppandiku ci mbirum àddunaam yeeg àllaaxiraam ngir bañ a yàqu bañ a yàqu yàqu ak yàqule ah, ngir mën a yéwénle ay mbiram yi xel la mu am beneen àdduna bu yàlla def ci nit mooy àdduna mooy alamu sirri mooy àdduna secret nga xamante ne àdduna bu yaatu la du fees mukk àdduna secret du fees mukk lépp loo xamante ne dangay ngay bañ keneen ku dul yow ak yàlla nga xam ko rek da koy dugal ci àdduna boobu mu jeex mu nëbbatu kenn mënatu ci am accès loolu yàlla daf koo boole ci nit ki tamit dugal ko ci boor ci mu nekk beneen àdduna mu am àdduna bi nga xam ne mooy wa axfa mooy alxuraan moo tax ci taaxaa mu ne wa in bi bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa axfa axfa nag moo moo gën a nëbbatu encore foofu nag nit ki mënu fa am accès li nekk ci sa maanaam alamu sirr monde du secret wu nit ki loolu saa yu nit ki bëggee rek mun na ci amaat accès sauf ko moom rek ci am accès képp ku mu ko ubbilul nit ki kooku du ci am accès ba ci malaaka yi secret bi nga denc malaaka yi mënuñu ko xam secret bi nga denc ci sa biir malaaka bi mënu ko xam sauf que secret boobu kooku ubbil rek mu xam ko nag te bu xasee ba xam mënatoo toog koo xañ <laughs> voilà à ah, moins que mu fàtte ko xanaa yàlla def par leneen lu tax mu fàtte ko mais loolu yow saa yoo ci bëggee am accès da nga ciy am accès monde secret boobu euh, sauf que monde bi nga xam ne mooy alamul axfa bi gën a làqatu encore nekk derrière foofu lay manifester foofu la yàlla di feeñalee maanaam secret yi nga xam ne da koo doxee et que seul yegg ci niveau boobu moom lañ doon wax léegi ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñoom ñooy mën a découvrir secret boobu et que mën a décortiquer nag xaraf yooyu mooy fi sa ruux ne ci yow fi sa jollu yomb na nga xam fan la sa xel ne sa xalaat naka yi yooyu yëpp mais sa ruux fan la ne loolu loolu mënoo ko découvrir lu dul nga yegg ci monde boobu et que ruux bi communication yi muy am ak borom bi subhaanahu en permanence communication yooyu lan lañ fay waxtaane monde boobu la foofu nag la yàlla dëxëñ Euh, lettres yi moo tax ñu ëpp xelu doomu aadama te yooyu yëpp mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yenent bi sallallahu dafa nekk ci secret wu képp kenn ci ñun looloo tax tey en fait looloo tax tey booy gis yenent bi sallallahu soo koy gis yenent bi sallallahu du soxla di jóge fee di ñëw fii di du deme noonu de parce que maa maanaam mi ngi ci yow maanaam li ne ci yow rek moom lay lay lay ubbi si maanaam rideau bi moom ni mu nekkee ci yow maanaam mooy alxuraan moom lay ubbi rek nga gis ko su paree su ko bëggee tëj mu tëj ko saa yu ko neexee lu mu bëgg wax ak yow mu jaarale ko ci kanu boobu saa yu ko bëggee mu tëjaat looloo tax moom mooy tànn kañ nga koy gis yenent bi sallallahu sa wasallam mboolem luñ ne la lii boo ko defee day tax nga gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiiqatan sabab la rek mais dara taxul nga gis ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy bëgg nga gis ko wala mu bañ ko bëgg tout simplement ajuwul ci yow li ngay def ak la nga dul def yàlla nañ ko yàlla moo tax dañoo is ndax lan sirruha secret secret maanaam mbooti xaraf yooyu nuurun leer la yoo xam ne kasil alwaani dañu kenn boroom yi euh, melo maanaam euh, wala ay melokaan maanaam couleur la dafa am ay couleur yu wute wa durratul bayda yeneen bi sallallahu alayhi mooy ad durratul bayda maanaam mooy te mooy alquran maanaam euh, toq ndox boobu nga xamante ne mooy toq boobu nga xam ne ci la adduna bi yëpp amee formé woo existence bi yëpp ci la formé woo muy euh, mooy perle mooy la perle blanche originelle dañ koy wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy balaa addunaa am yenent bi sallallahu alayhi bay da la tuddoon sallallahu meloon noonu aslu kiyaani naa moo tax mooy cosaanuk sunu am ñun mooy fond mooy base fondement wu mooy principe wala origine suñu wala origine suñu existence ñun bal waaye nag abyadun dafa weex fii law lawhihi ci alwaam bi maanaam mooy alquran comme wax nañ ko boroomi couleur la xam nga lawhul mahfuz yàlla daf ci inscrire alquran yàlla daf ci inscrire alquran mais ni mu ci inscrire alquran yépp benn ligne la début alquran ba feewu alquran benn ligne la occupé ci lawhul mahfuz Euh, sauf que euh, xaraf yooyu noonu ci bopp saar yi lañ ne niñ ciy nekkee dañuy ngand après écriture saar yi nekk ci biir pour firi xaraf yooyu mais que euh, li tax xaraf yi di positionné wu selon saar yi secret bi li ko indi mooy couleur bi ñuy yor maanaam li boo ko bëggee comprendre da nga koy xool ci couleur bi muy yor bu nekkee ci lawhul mahfuz lawhul mahfuz aay yi nga xamante ne ñooy wax ci wàllu àdduna moo tax abyadun dañoo weex lil faani ñeel liy wax ci wàllu àdduna bii di jeex lépp luy wax ci boo xoolee la wax ma fu gis ci ab aaya wala gis ci xarafi alxuraan yi nga gis ne dafa yor couleur bu weex xam nga lu tax c'est parce que ci mbiru àdduna lay wax àdduna bii di jeex wa hunaaka te am na foofa nuurun beneen leer boo xam ne axdarun dafa wert yaa ngi dégg leer gu verte la muta'alliqun dafa aju bi zawil huda ci boroomum njub yi wa sifaatihim ak seeni melo wajinaani ak àjjana ak la fa ne maanaam nit ñu baax ñi nit ñu sell ñi nit ñu ñeen seen mbiru ak àjjana ak la fa nekk noonu ñoom noonu lañ mel couleur boobu lañ yor couleur vert ay yi wax ci yooyu yëpp niñ ko inscrire ci lawhul mahfuz couleur bu verte la am ah wal aswadu waaye bu ñuul bi am na bu ñuul sauf que euh, mooy dafa ñuul mooy réalité couleur ci lawhul mahfuz sauf yow boo koy gis al musfar dafay mel ni lu ñu lu ñu lu ñu bokkal maanaam dafa mel ni couleur bu jaune ngay gis yow moom même même même même yéefir bi euh, bu yowmal xiyaamee bu ko jullit bi séenee leer gi muy yor euh, bu séenee yéefir bi bi bi yowmal xiyaam en réalité dafa lëndëm dafa ñuul comme li Alxuraan wax wujuuhum muswadda dafa dañu lëndëm dafa ñuul kukk sauf que nit ki bu ko séenee day gis mu yor couleur bu jaune loolu tax bu boo nekkee yowmal xiyaam nga séen nit mu yor couleur bu jaune rek c'est parce que yéefir la nga xam ne ah kay yéeféer la saa yi moom moo tax ñoom lil ku faar yi ñeen la yéeféer yi ay yiy wax ci yéeféer yéeg yooyu maa ànd ak am saalihim mi seeni kem maanaam ñamel ni ñoom waaye nag du ci lépp fil xay yi ci mbeewte wal xusraani ak ak ñàkk gu tar mooy perte ngeñ maanaam mooy naafeq yeeg kaccoor yeeg tooñkat yeeg saay saay yeeg ay wax ci ñooñu dangay gis ci lawhul mahfuz couleur bu jaune lañ am mais xaqiqa réalité bi mooy couleur bu ñuul la sauf que soo koy gis couleur bu jaune lay refléter. cheetëtët loolu tax zaatu nabi jëmmi yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam mu talsamun mooy leer boobu nga xam te ne amul couleur moo dajale yëpp mais buy reflété wu selon facettes yi ci lay amee couleur bi wala bii wala bii voilà mais moom mooy la lumière sans couleur et centrifuge voilà centrifuge dafa dajale yeneen leer yépp sallallahu alayhi wa sallam moo tax mat bu waatun dañ koo tabaxe moom leer yeneen ci saasam dañ koo tabaxe fii quwwatin ci kattan gu réeri min yi ci leeram gi moom borom bi ar-rabbaani moom mi nga xam ne moom mooy borom bi yar mboolem mboolem mbir moom moo yor lépp moom lépp nga xam ne côté rabbaani la mooy le volet seigneurial c'est une lumière seigneuriale foofu la borom bi subhaanahu ci leer googu nga xam ne ci la tabaxee yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam leer yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais mu ànd ak kàttan gu kawe mu nekk lumière sans couleur et sans refuge di refléter voilà ci lu mu refléter wu rek solo ni mu reflété woo moo tax yeneen bi mooy jëmmi alxuraan selon ni muy reflété woo mu yor couleur bi wala couleur be wala couleur bële. mais moo tax même nga gis moo tax durratul bayda tamit comme que moo tax weex comme moom mooy couleur bi cosaanu couleur yi maanaam couleur la mais mooy cosaanu yeneen couleur yi moo tax nga gis durratul bayda weex à part de durratul bayda couleur boobu ci la adduna bi amee mais xaqatu muhammadiyya ni mu taxawee comme ni ñu ko waxee dafa verte ah manteau yonent bi bi dafa vert waaw wasloon mooy kay jokkale la daa alifin ca alif ba walaamin ak laam nga allah fu sallallahu alayhi wasallam laa ilaha illallah ci ñaari anam yëpp laa ilaha illallah jonction bi la jonction du alif et du laam Euh, laam ak alif te gis ak alif ak alif alif xam ngeen alif day symboliser tout le temps maanaam mooy xaraf bi nga xam ne ci la xaraf yépp juddoo moom li muy symboliser mooy ak zaatul aliya mooy nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala bu kawem l'essence sanctifiée élevée moom la symboliser alif sauf que laam bi moom moo symboliser lan mbindeef yi alxalq yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam mooy jonction bi entre laam bi ak alif bi moo tax gis lamalif mooy vingt-neuvième bi vingt-neuvième <laughs> xam nga vingt mooy lan mooy miroir 92. 92 mooy. Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, laam ak alif moo tax jonction bi moo xoolee maanaam moo tax nga gis laam alif def nii maanaam te boo koy bind sax da ngay gis doo yëkkati sa loxo parce que yonent bi moo dajale ñaari volets yëpp am volet boo xam ne Seigneur yàlla ak volet boo xamante ne créateur ki volet wu créaturel la maanaam comme création ci création bi la ak moom moo leen moo maanaam mooy barzax bi mooy ki nga xam ne mooy intermédiaire entre yàlla ñuy borom bi ak mbindeef moo leen moo mooy jokkale gi nag sauf que am na foo xamante ne alif ak lam bi moo tax ci turu yàlla yi alif bi ak lam bi tout le temps day nekk ci début bi mooy article défini bi di leeral lépp yàlla moo fi nekk ñi ci def ay mbindeefam la te ñoom ñaar jotewuñ dara yàlla mu moo tax alif bi du takkaloog dara yàlla moo fi nekk ñi ci def ay mbindeefam la te ñoom ñaar bokkuñu dara espace boobu ngay gis duñu laaleen waaye buñ demee nag fi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nekk lam alif maanaam mooy jonction boobu ci suuf mooy ngay gis day mel ni tomb boo ko xoolee ci suuf ci kaw nag ubbeeku yaatu du jeex mel ni xarafu nuun boobu nga xamante ne moo ëmb lépp hmm? voilà nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa moo dajale mboolem xaqaayiq yooyu noonu moo tax innahu moom xaqul xaqaayiq moom mooy dëgg mboolem xaqiqa yi réalité yëpp aw ba sax ne anil xusbaan yi dafa ëpp caytu maanaam dafa màgg ba nga xamante ne futa euh, maanaam euh, moom ni mu màggee comme ni ñu ko waxee woon euh, fële euh, anta mizaanu ahli kulli wa mazaayakumu an istiqsaari yenent bi sallallahu alayhi yow yaay ki nga xam ne euh, yow yaay màndaxe yi maanaam mooy balance u anta mizaanu ah maanaam ahli kulli maqaamin boroom maqaama yu nekk yaay seen balance waaye wa mazaayakum say may yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam an istiqsaari dafa bëree bëree bëri ba nga xamante ne mëneefu koo ko mëneefu koo wàññi maanaam dafa ëppanteeg lu ñu mën a caytu mën a nekk sous un décompte wala yooyu dafa ëpp loolu. maanaam nekkul lu ñu mën a calculer yeneen di saa sax màggaayam ak ay jagle yi mu jagle woo ak may yi mu am dafa ëppanteeg ñu koy mën di caytu di ko mën di calculer di ko mu di ko soumettre à un calcul loolu yeneen ci munu loo jël sallallahu alayhi wa moo tax huwa moom yeneen saa sax haykalul kulli. haykalul euh, qur'aani bokk mooy jëmm gi taxawee alqur'aan maanaam mooy structure squelette alqur'aan yenent bi la sallallahu alayhi wasallam kirsu fadaa'ilin mooy kirsu moom mooy euh, dafa gay fadaa'ilin ngëneel mooy besace besaasu ngëneel yi mooy gafa gay ngëneel yi jazbul mahabbati mooy kiy bijj ak mbëggeel ak sopp moo tax soo demee ba bëgg ko sallallahu bu dëgg bëgg gi dëggu rek dangay gis ne yow mënatoo xam leneen lu dul bëgg. naafiyal udwaani mooy ki fi dàq ak noonoo ak soxorante bañante defante lu ñaaw waxante lu ñaaw yooyu moo ko fi dàq sallallahu alayhi wa sallam wa xaqiqatul qur'aan yi boo bëggee xam nag alquran dëgg-dëgg jii ñuy wax ban relation la am ak yiñ fi nekk di wax yépp ci yeneen bi sallallahu alayhi mooy ne dëgg dëgg alquran qawlu muhammadin waxu yent yàlla muhammad la. waaw comme ni ko alquran wax innahu la qawlu rasulin karim alquran bi waxu yenent bu tedd la sallallahu alayhi wasallam wax la bi xaqaa'iqil xalaaqi ci réalité xaqaa'iq yi nga xam ne ñoom ñooy xaqiiqay al ki nga xam ne moo bind ñëpp wal xannaani ba pare moo sopp mbindeefam yëpp yàlla lu mu soppul du la bind yàlla lu mu bind lu nekk sopp na ko. segam yow ki nga jur te ba nga koy jur xamoo nu mu war a mel après bu juddoo nu muy mel xamoo ko woon daa juddu ba pare nga découvrir ko ci mboolem doo amen anam yi segam yow yaa sopp ci nga jur waxuma la yàlla mi nga xam ne ba muy amal mbindeef yi xamoon na nañ la war a mel ba pare ci nam nam kàttanam la leen amal voilà yàlla moom nga xam ne moom moom moom mooy yàlla nag ay réalités yi aju ci moom mooy kan ay turam a ci meloom ak yu mel noonu alquran wax yeneen ci la sallallahu buy transcrire loolu buy expliquer loolu di ko expliciter moo tax ñu xam turu yàlla yu mag yi melo yàlla yi et cetera alquran fees dell ci luy melale kan mooy yàlla lan lu ah, mu mel moom lu tax ñu war koo jaamu ak yu mel noonu wal arshi naka noonu ah, di leeral arash alxuraan day wax waxi aras wal kursi yi ak kursi yi wal jannaati ak ajjana yi wal niiraani ak sawara yi wal aflaaki ak ngunu yi mooy mooy mooy galaxie yu mag yi galaxie yi yépp alxuraan daf koy leeral was suflaani ak adduna yu suufi yi yépp alxuraan daf ciy wax di di di di di explicité ci seen xàqaay ki kawe yi seen réalité yi kal bi kéem suuf si wal bahril muhiti ak géej gi nga xamante ne mooy géej gi wër adduna bi te daj ko xam ngeen àdduna bi géej ko wër lépp dajale ko alquran day wax ci loolu xaqaay gi ci népp yépp mi ngi ci biir alquran yeneen bi saa sallam day moom mi nga xam ne moo dajale xaqaayat yooyu yépp loolu bu feeñee génnee ci jëmm yeneen bi saa sallam mooy alquran loolu tax alquran ci yeneen bi rek la mënoon wàcc mënul wàcc ci keneen sallallahu la wasallam wa kulli ak lépp loo xam ne fii him nekk na ci asamaan yi suuf yi ak yii ñu fi tudd yépp min aradin ci luy gaar gaar wa min jusmaani ak loo xam ne jëmm la taxawee am ngeen gaar gaar ak jëmm gaar gaar mooy loo xamante ne phénomène la c'est-à-dire mbir la moo xamante ne euh, moom kese kese du taxaw comme par exemple njool gàtt ñuul weex xees rafet ñaaw loolu mënta taxaw moom kese faaw mu am ci lu mu nekk ñu doo ko mën a melale loolooy gaar gaar ah après justement muy jëmm yi mooy lu mooy lu corporel tout ce qui est yooyu yëpp nag. alquran maanaam waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëm yeneen saa buy manifester di leeral yooyu di exprimer xaqaayiq yi làmboo ci yooyu loolu mooy alquran. kalimaat yi kàddu yàlla yi ak taamaat yu mat sëkk te rafet lool mooy alquran wal aqdaari ak mboolem dogal yi yëpp mi ngi ci alquran moo tax ku xam alquran dëgg ci biir alquran ku bu yàlla ubbilee yenn secret alquran yi. lu nar a xew yëpp da koy xam parce que alxuraan lépp la codé ci biiram lépp la transcrire codé ko ci biiram mboolem lu nar a xew ba àdduna day am ba àdduna yi tukki da koy xam parce que dañ ko codé lépp tout est codifié dans le Coran tout te loolu yeneen bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moom mooy jëmm jooju yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom mooy jëmm jooju moo taxawee loolu wal aqlaami ak xalima yi nga xam ne ñooy bind dogalu yàlla yi maa ànd ak lawhayni ñaari alwa yi te ñoom ñaar mahfuzan maanaam bi maanaam huma mahfuzan ñoom ñaar dañu leen a aar te mooy lan mooy ñaari volet lawhul mahfuz yi ñu doon wax sànq comme li alquran wax yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab wa indahu ummul kitab yàlla mooy far lu ko neex ba pare di saxal lu ko neex maanaam mooy mooy far mooy ci lawhul mahfuz yi ñu ci dogal yi ñu ci bind yépp yàlla mooy mooy far lu ko neex indi beneen dogal niki loolu mooy saxal lu ko neex maanaam mu def ko ci mémoire bi nga xamante ne moom mooy umul kitab du du du du du ah, du du luñ ci bind du effacé wu. loolu tax même ñiy gis lawhul mahfuz ci wàllu yi attention ah wàllu yëpp duñ gis lawhul mahfuz de lawhul mahfuz même waa ahlu diwaan duñ ko gis ah lawul mahfuz ñi koy gis ci ci ci ci ci al diwaan mooy xutbu yi jeex na ak afraad yi ci des ñoom ñooy gis lawul mahfuz ah ma ma fàttewul jeex na euh, te ñoom euh, du ñëpp ñooy gis lawul mahfuz ba gis umul kitab du ñoom ñëpp ñooy gis umul kitab mooy ndey ji téere ji nga xamante ne luñ ci xës ba bind duñ ko dindi Euh, ñaari xeeti lawhul mahfuz yooyu wax naa la ko 360 parties la 360 parties la comme ni parce que lawhul mahfuz xam nga bu ñëw alluwa boobu ñu bëri dañ foog ne nii la mel comme tableau alors que melul nii ah dafa rond partie lawhul mahfuz yi comme ay nii lañ mel comme degré ah. voilà comme ay angle lañ doon def euh, xaqaayiq yi wax ci yooyu yëpp nag. waaw ah, lawxaani mahfuuz lawxayni mahfuuzaani wa awaalimil arwaax ak adduna yu ruux yi adduna yu ruux yi tamit alquran wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam buy leeralaale xaqaayiq yi aju ci loolu. wal am laak ak malaaka yi nga gis alxuraan di tudd façon malaaka yu bari ah tudd ay catégorie malaaka yi ak seen ay race seen catégorisation fan lañu nekk ci asamaan yi ak suuf si ah ak yu mel noonu maa waaye bàyyil xel benn mbir ci alxuraan maa yuqdaa deeful àtte ala dal qawli ci bile wax muy alxuraan bil xed bil xed saani ci sosu alquran kàddu yàlla bu jiitu la sosuwul day melal bi yii yëpp xaqaay yii dañu ne ci biir mais sosuwul borom subhaanahu wa ta'aala feegal ko ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa moo tax nag wata nawwaat mu mu mu melowoo anwaaruha ay leeram fii sab'atin ci juróom-ñaar wali kulliha te ñeel na bépp Euh, leer googu baabul ay bunt loxo boo xam ne ñeen la ko jeexataane ñaari wàllu euh, ay ñu ngi duggaat ci beneen côté bu gën a bu technique tuuti mais du du du ko mu yële bële bële bi ci kaw moo gënoon a compliqué. Euh, alquran dafa am juróom-ñaari yeneen juróom-ñaari faset sab'atu ahruf yeneen juróom-ñaari fële wax nañ ko ci côté tanazzulaat yi bi ñuy wàcc fii ñu ngi léegi ñu ngi dugg ci beneen côté mooy ne borom bi subhaanahu wa dafa am. Euh, leer maanaam yéen alquran en fait te muy jëmm yeneen bi sallallahu alayhi dafa am ñaari volet volet bi nga xam te ne dafa jublu ci borom bi gis nañ ko mooy jonction boobu ak volet bi nga xam ne dafa jublu ci mbindeef fii euh, moo tax juróom-ñaari facette alquran yi ay leer lañ yoo xamante ne te mooy yeneen bi sallallahu alayhi mais juróom-ñaari facette ay leer lañ maanaam buntu lañ ñaari buntu la yoo xam buntu lañ juróom-ñaari buntu lañ yoo xamante ne buntu bu nekk dafa am ñaari côté wajhun benn wàll min ar-rahmaani bu tukkee ci booru yàlla bi aju fees dellu yërmande moo tax ci ar-rahmaan boobu ci la jàngalee alquran laysa nekkut bi saaki nin diluy dal côté bii jógee ci ci yàlla di ñëw ci yenente bi sa alayhi wasallam côté boobu moom du arrêté du taxaw lu tax parce que xéewal yi yàlla bëbb di ko tuur ci yenent bi sallallahu ak leer yi amul du taxaw tout le temps day day day day day sotteeku ci yenent bi sallallahu saa ni saanihima ñaareelu bunt bi nag lil xalq dafa maanaam ñaareelu wàll ci bunt bu ne lil xalq dafa jëm ci côté mbindeef yi fil asmaani ci mbooleem jamono yi wala ci jamono yu wuti yeneen bi sallallahu moo tax mooy xaamim loolu boo ko jàppee voilà loolu soo ko jàppee dinañ ci ñëwaat mais dañuy ñëwaat ci xaraf yooyu nga xam ne moom mooy alfaan xaamim xam ngeen xaamim dafa am ñaari côté dafa am 48 bi mooy xaa ak mim comme ni mu nekkee suratul Fath ah 48 xaa ak mim et que euh, mu am beneen côté mooy soo ko bastoo xaamim mooy 99 maanaam mu mel ne turu yàlla yi ak meloom bi moo tax xaamim yi juróom-ñaar lañ tamit ci alquran. di melale euh, turu yàlla yeeg melo yàlla yi ni ñu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais mais ñu nekk ci juróom-ñaari volets yu wute xaamim moo tax kitaabul téere yàlla la mooy yeneen bi sallallahu alayhi te yonent bi mooy xaamima ah. kitaabul téere la boo xamante ne moo tax alquran téere la boo xam ne fussilat alquran wax na ko ah tanziilun minar rahmaanir rahiim kitaabul fussilat aayaatuhu ne wàcc na ci ar ak ar-rahim muy téere boo xam ne fussilat dañoo teqale ayat ay ayat bal awwala bokk ki dañoo àtte dañoo xereñe a ayat ay ayam maanaam mooy ay aaya la yoo xam ne muhkamat la mooy dañuy teg ngir nit ñi di ci mën di àtte woo mu nekk ay wax yu leer yoo xam ne ku ko dégg da xam ne kii lii la wax et dañ ko war a jëfe dañ ko war a mettre en application fii jawharil a'yani waaye lépp yàlla da koo dëxëñ fii ci fi nga xam ne jawaaril ayaani moom mooy mbellu jëmm yu tedd yi ak sang yi maanaam jawhar mooy substance la substance euh, des entités la substance des entités jawharil a'yan sallallahu alayhi wa sallam bu la neexee nga ni la substance des des euh, lan des seigneurs yu mooy kilifa yu mag yi sang yi wala des maîtres kaafun wa haa yaa aynu saadun nga gis nga fan ngeen dafa la kaaf yaa ayn saad kanzu naa moom mooy suñu kanzu mooy suñu trésor sallallahu alayhi wa moo tax kaaf haa yaa ayn saad dañuy wax kanzu na mooy kaaf haa yaa ayn saad muy tuur yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy tuur yenent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne moo dajale mboolem xéewalu zahir ak baatin yi nga xam ne ñuy tukkee ci yenn saa xam di dem ci yeneen bindi fi mooy kaaf haa yaa ayn sad même buy ñëw yent bi buy wàcc ci diwaan bi tur boobu lañ koy lañ ko lañ ko xamee kaaf haa yaa ayn sad sallallahu alayhi wasallam moo tax alxuraan xool dégg lu ci teg zikru rahmat rabbik abdahu zakariya zikru rahmat rabbik sa yërmandeeg borom la ñuy tudd mooy mboolem xiiwalu yi mëndig boroom bi yépp ñu ngi ko canaliser ci kaaf xaayaa am saat muy daw ci mboolem mbindeef yi moo tax kaaf xaayaa am saat euh, secret yi tur boobu ci la yeneen saa salama branché ñi mu tudd foofu yépp ci yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ñi mu fa tudd ñépp waxoon nañ seeni mbir ci jotaay bële weesu bi ñu koy ubbi ah ñooñ nga xamante ne nan waskur fil kitaabi ah, Ibrahim waskur fil ñooñu yeneen saa nu leen ak yeneen yeneen yi mu tuddul ak wàll yu yépp ci kaw xaw yaayam sànni lañ leen branché moo tax moo tax mooy trésor bu mag bi wayu middu moo tax mooy tëbb moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam te mooy alquran mooy jëmmi alquran zarratil bara mboolem zarrat mooy particule mooy atome albara yu mbindeef yëpp mada daani ñaari xeeti mada bi maanaam li muy teg mooy ñaari xeeti façon xéewal yëpp xéewalu am ak xéewalu tëbb ak xéewalu euh, maanaam am yi zahir ak baatin bi xaqul yaqiini moom mooy dëgg gi nga xam ne mooy dëgg gu wér gu sax gi mooy euh, euh, la vérité certaine la vérité certaine wala la réalité de la certitude dafa am ñaari fir yooyu xaqul yaqin mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mutahharun di ku ñu sellal taasin koo koy taasin moo tax taasin taasin ak xaqul yaqin sax ñoo bokk ñoo bokk adad nafsi 309 voilà la réalité la vérité certaine te la réalité absolue moo tax ku yegg ci xaqul yaqin xam nga yaqin maqaamaatul yaqin ay façon lañ dafa yoo xam te ilmul yaqin la aynul yaqin xaqul yaqin xaqul yaqin mooy nga dund yaqin maanaam dund lépp moom nag yeneen saa sam dafa dund borom bi subhaanahu wa ta'ala ci anam gi mu gën a mate moo tax mooy moom mooy la réalité de la certitude mooy la vérité certaine sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaqul yaqin taas mutahharun moo tax dañ koo laabal ci bépp anam taas yinu mooy taas yinu mooy ah, tilka ayatul qur'ani kitaab ah, ah, tilka ayatul kitaabil mubin wala tilka ayatul kitaabi wa qur'ani naka naka la waaw si tilka ayatul tilka waa kitaabi wa qur'ani mubin aaya tiire baa ngi nii ak alxuraan bu fis bu leer bi mooy mooy taasin te mooy yeneen bi sallallahu alayhi man mooy ka nga xam ne jamaa moo dajale al xaqaayiqa mboolem xaqaayiq yi muus musdiya mooy joxe moom mooy yore yorele yore yorele mooy maanaam moom mooy tax ba nit ki mooy yoor plutôt walla mooy jël dara di ko joxe di di fexe ba mu accéder ci kenn al iqaami ak kóolute mooy yaqin mooy la certitude nit ki pour mu am mu xam dara gëm ko gëm yàlla gëm goo xamante ne dootu ci amati dut abadan dootul sikki sàkkaati ci yàlla ak lépp luy wër wërloo ci moom kooku moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo koy jox ci sëkkërawu turam boobu muy tension bayit bi eh, moo tax sëñ nee na ma bayit bi di ñëw mën nañ ne bu doon xasida bi benn bayit rek la dañ naan bayit bii la fa huwa moom yeneen bi sallallahu alayhi mooy kañu namm li yi ngir jëmi boppam keneen ku ci nekk yàlla daf la bind te am na lu tax mu bind la leneen te mooy jëm yenent bi saa ma tax waaye moom yenent bi saa sam yàlla daf koo bind ngir jëmm moom kese mu al muraadu li zaatihi maanaam xam nga tey booy booy defar booy defal dara loolu bu nga comprendre ko ni nga tey su may defal dara nit lañ léeg ma def ko ngir intérêt bu nekk ci ginnaaw bu dëgg léeg-léeg nag ma defal ko ko mais am na ñoo xamante ne tey bu ma leen doon defal dara dama leen koy defal parce que ñoom la amul benn intérêt ci ginnaaw tey par exemple sa doom boo koy jox bi biberon pour mu naan mu naan xale bi maanaam defoo ko ngir benn intérêt bu nekk ci ginnaaw maanaam ngir jëmmam la moom ci boppam amul leneen yàlla nag bi muy amal yeneen bi saa saa ngir jëmmam la rek amul leneen ngir jëmm yeneen bi rek la. sallallahu alayhi wasallam keneen ku dul yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam am na mbóot bu tax mu bind la leneen lu bokkut ak sa jëmmi bopp kese. moo tax huwa moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam basmatul akwaani basmatu mooy cachet mooy cachet wu bi moo tax foo dem ci existence bi rek tampon mu ci cachet. wu yeneen bi sallallahu alayhi moo tax mu taxaw ni mu taxaw su ci secret yeneen bi sallallahu alayhi su ci cacheté woon. amul benn atome buy subsister bu dul ne secret yenn saa sa moo ci mooy signature existence bi moo tax lépp lépp lépp dafa taxaw taxawaayam sallallahu alayhi wa sallam wal axlaaq ak mboolem jikko yi jikko yu rafet yëpp mooy moom cachet moo ci ne sallallahu alayhi wa sallam mooy signature am moo ci ne moo tax moo tax yent bi alxuraan ne ko wa innaka la ala xuluqin azim moo tax yaa nekk ci kaw jikko yu rafet yu mag yi maanaam du moom ci boppam dafa jikko jikko yu mag yi déedéet moom moo nekk ci kaw jikko yu màgg yi moo tax moo leen rafetal moo leen taaral moo tax moo leen taaral sallallahu alayhi wa wal arkaani ak ponki lislaam yi tamit mooy ponk yi ponki lislaam yi mooy juróomi ponki lislaam yi yenent bi sallallahu alayhi moo moo ci def kecceem sirru mooy secret julli salaati moo tax nga gis euh, julli forme ahmad la nga nga koy defee alif bi mooy taxaw bi rukoo bi mooy xaa bi mim bi mooy comme sujjóot bi daal bi mooy toog bi moo tax forme yooyu ñoo fi ne mooy secret wu julli yiñ ciy jàng yëpp am njàngaleem la yiñ ciy wax yëpp am njàngaleem la sallallahu alayhi wa mooy ki nga xamante ne moo doon julli moom kese ak boromam subhaanahu wa taala julli googu la ñuy reproduire naka noonu secret wu alquran bi taxaw taxawaayu univers bi existence bi ci xàqatul muhammadiyya jël forme bi mooy comme salaatul faatiha mooy secret bi tamit moo tax wa suuratul ixlaas yi xam nga boo déggee suuratul ixlaas da ngay am tendance ne suuratul ixlaas laa dégg ah ah waaw meloog meloog sell ca ixlaas mooy ñuy sellal borom subhaanahu wa ta'ala xam nga sóoratu ba sóoratul ixlaas mooy saaru saar bi sóoratul ixlaas day melale borom subhaanahu wa ta'ala mais boo xoolee sóoratul ixlaas am na secret bu ci nekk bu garaaw la fait que daal la jeexe mooy tur yeneen ci bi saa sam Ahmad Muhammad Hamidu Hamad ah Hamid maa ngi jeexe daal te xadara bi nga xamante ne mooy xadar sama daane nga xamante ne mooy bu absolu bu mag bi mooy samad fard waaxid yu yëpp daal lañ jeexi di melale yeneen moo non yeneen bi sallallahu alayhi wa moo taxawee euh, te daal xam ngeen ni daal alif en fait day symboliser tout le temps xaamim bi sànq ñu ngi ko doon wax en fait alif alif wax nañ la ko mooy day symboliser nekk nekk borom bi subhaanahu wa mais daal bi mooy mbindeef yi xam nga mbindeef yi moo tax dañu am tout le temps benn courbe moo tax mbindeef yi yàlla moom moom dafa dafa dafa dafa nekk koo xamante ne comme ni ko inna rabbaka ala siratul mustaqim dafa nekk coowooral man azatul aliya que euh, mbindeef yi ñoom ñëpp dañu am ay dañu am benn courbure tax mbindeef du mat mbindeef tout le temps day matal comme ni daal mel lay mel mbindeef foo ko fekk. day day day day day day dëng day matadi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wax ju rëy rëy la wax bi mu melalee jigéen ñi ne dañu mel comme lan faar yi parce que dañu mel comme yeneen mbindeef yi kese maanaam comme góor ñi kese lañ mel mooy dañu matali nii lañuy ñuy def yaa ngi dégg que secret yi nekk ci maanaam euh, secret wu existence bi yëpp nekk ci daal bi maanaam mooy mooy mbindeef yépp secret wu ni ñu mel noonu taxawee comme étant ay euh, ñoo xamante ne dañoo matadi mais feeñee maanaam mais boo borom subhaanahu wa ta'aala feeñal leen ci anam gu mat moo tax lépp parfait lépp rafet ak en parfaite harmonie loolu nag euh, soo bëggee jóge ci existence bi dem ba dugg ci ba agsi ci zaatul aliya da ngay jaar ci xaamim mooy 99 tur yàlla yeeg melo yi muy alif après hamim bi après daal bi muy ahmad te euh, yeneen bi saa salaam mooy hamim boobu mais sirru hamim sirru hamim sirru ñaata la ah 500 hamim ñaata la 48 sirru hamim mooy lan 548. Ahmed Tidiane radiyallahu anhu da ngay gis kon la Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu tuddul moom Muhammad mu tudd Ahmad ah mais ki jëmmal sooratul ixlaas ba moom ci jëmmi boppam mu nekk jëmmi sooratul ixlaas maanaam moom mooy la forme de la euh, perfection de la pureté originelle voilà la forme de la pureté originelle ah mooy suuratul ixlaas ay moo ay liñ ci namm nag mooy saadun mooy saad suur ah saad wal qur'aan zi zikr ah saad maanaam boo gisee parce que fii ci kasida bi dañuy mettre en valeur yeneen ci bi sallallahu alayhi mais ak fawaatihu suwar yi ni mu leen incarné saat wa zikrullah mooy zikrullah yàlla tudd bi ñu koy tudd ndax boo tudd yàlla dëgg te tudd ko dëgg-dëgg ak sa xol te mu sell da ngay jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa taala moo tax al yent bi ne boo bëggee yegg maqaama ihsaan mooy lan mooy da ngay jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis an ta'budallaha ka annaka tarahu yàlla fan lañ koy gisee fil kusbaan yi ca tund yi mooy les dunes mooy euh, tundu euh, kii misk yi te ñu weex ca àjjana ca kaw nga xam ne ci ronu arash lañ ne ca àjjana fa gën a kawee àddina jannaatu àddina foofu ci tund woowu maanaam tudd yàlla gi ñu fay tudd yàlla maanaam ba tax ñu koy mën a gis gis googu ñu fay gis yàlla secret bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag juróom-ñaari facettes yooyu ginnaaw am nga ci am nga léegi benn aperçu ci xaraf yooyu léegi nag ñu ñëw ci juróom-ñaari facettes yi maanaam léegi xam nga am na aperçu ci couleur couleur yi lu tax ñuy nekk ci la fa maxsuus di mel nii et am nga ci léegi aperçu léegi nag ñu ñëw ci euh, lan ci juróom-ñaari facettes yooyu nga xamante ne benn bu ci nekk dafa am ñaari buntu buntu buy tukkee ci yàlla te du du dog ak buntu bi nga xamante ne lan dafa jëm ci mbindeef yi mais loolu solo jamono yi la. fal ilmu xam-xam mooy benn bi bastun ak euh, ak ubbeeku mooy la dilatation bastu ubbeeku wa qabduhu ak nëbu nëbu mooy contraction. wal aadamiyatu ak le fait mu nekk doomu aadama maanaam yor forme aadamique boobu nuuru ak leeram zid yokkal ba'da za ginnaaw yëpp ak ruuxaane moo le fait que mu nekk ku am ruux maanaam maanaam mu le fait que nekk vole wu ruux bi maanaam côté boobu juróom su ma topp am nubuwata le fait que mu nekk nabiyum maanaam mu am nubuwa maanaam mu nekk koo xam dafa am prophétie mu nekk ku solo war risaalata ak ku ñu yabal ak yabal gi mooy le fait que ñu yónni ko jox ko bataaxal risaala loolu juróom-ñaar yi ahrufun ñooy xaraf set sept facettes yii la ah al ilmu xam-xam bi al bastu ah ubbeeku dilatation bi al qabbu contraction bi nëbbu gi ah al aadamiyatu mu nekk doomu aadama al nuuru leer gi ar risaala ak nubuwatu mooy nubuwa ak ar risaala mooy juróom-ñaari ñoom ahrufun ñooy xaraf yi mooy ñooy volets yi nga xam ne. wa zikru alquran bi nga xam ne moom la wax nag te mooy ak zikr te mu feeñee ci beneen ak mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam rukki ba ñi ngi ko alquran bi rukki ba ñi ngi ko tabaxee. maanaam li ko composé ñu ngi ko composé abrazal may abrazal mizani ci jaarale ko maanaam à travers abrazal à travers bii màndaxe maanaam à travers mizan bii la alxuraan ba fi jàng boo bëggee xam lu tax boo suivre yi di nga xam lu tax alxuraan bi may jàng lépp nekk benn mbind mais njàng gi nii wute ci ay facettes ba pare lan moo tax alxuraan di wax di ñëw di wax ci ay côté yu bëri mais juróom-ñaar yëpp dañuy juróom-ñaari facet ñu ne ko voilà mooy Euh, xëbalaate gi ak euh, digaate gi euh, misaal yi exemple ak lan kii yi nu mu tudd xisas yi maanaam et cetera boo toppee yooyu maanaam nga def muy juróom-ñaar yi par juróom-ñaar yooyu ba pare ñëw yor forme bi nga xamante ne lien bi mu am tamit ak alxuraan ñun suñ koy liir njàngin yi wute maanaam juróom-ñaar yooyu lan la. maanaam mooy juróom-ñaar yi <coughs> wal kullu moo tax yii yëpp nag min sab el masaan yi ci juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy baamu di répété wu tout le temps maanaam nga xam ne juróom-ñaari sujets yi principaux la wala juróom jàngin yu yu ñuy répété yu wuute la et lépp mi ngi ci sóoratul faatiha mu nekk juróom-ñaari aaja yi yi nga xam ne moom moo dajale lépp xat dëgg-dëgg ataa ñëw na xasbal bi waaye saa yu ñëw ci alxuraan saa yu ñëw ci sóoratul Fatiha wala ci alquran de manière générale day ñëw xasbal fiyaadu maanaam ci lu askanoonteeg bëbb gi maanaam bëbb gi ni muy tuuroo flux la provision ah bitiikumul biibaani ci jaare ko ci ñaari bunt yëla mën a tuddaloon ne ñaari bunt la bunt buy jóge ci maanaam bunt yooyu nga xam maanaam maanaam astafurlah ci bunt yu bëri la al biibaan mooy bunt yu bëri la pluriel la bunt yi ab comme ab waab la maanaam nga xamante ne bunt yële dafa am ñaari volets volets yi voilà bunt yooyu juróom-ñaari bunt yooyu nga xam ne ñoo am ñaari vole benn bu ci nekk. léegi ah, ñu jël leen xaraf par xaraf xarfu nubuwati boo jëlee xaraf bi nga xam ne mooy an wa mooy la prophétie mooy solo gi xawluhu mooy wax gi muy wax lil xaqi ci di jëm ci dëgg maanaam naan waaw maanaam le fait que muy wax di wax waxu dëgg. ma di ànd ak zuhdin ak dëddu àdduna bépp aaya buy wax di traité ci wàllu dëgg di traité ci wàllu dëddu àdduna wa sabrin di traité ci wàllu muñ wa nasihatin ak ay laabiire sukraan sukraani ak ngërëm di wax na nit ñi dañoo war di gërëm yàlla di ko sant et cetera yooyu yëpp boo xoolee aaya buy wax ci yooyu tam yi dafa fekk ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci côté nubuwa gi ci la ci la ko borom bi tëbbee mu muy muy exprimer mu exprimer ko noonu aaya bi wàcc mu feeñee noonu amar risaalat bu ñëwee nag léegi ci wàllu risaala bi lafzuha moom ay kàddoom boo ko xoolee ci alxuraan maa mooy lépp loo xamante ni ci aaya alxuraan fii yi nekk na ca ak ahwaalul jinaani xaali aljana yi wa ahliha ak ñoñam yi ak sukkaani ñu dëkkaale bépp aaya boo gis muy wax ci al ci ci àjjana euh, kii wala kaay fii kaay toog fii kaay Seydina Khadija Khadija kaay voilà toogal dégg nga kon bépp aaya buy wax ci waa àjjana ak xew euh, maanaam ci àjjana ak xaal ya fa nan maanaam melooy àjjana ak ña fa rek xamal ne ci risaala la génne ci côté wu risaala bi la génne maanaam yàlla fekk mu yónni wakaza naka noonu sawaabul mu'miniina yoolu way gëm ne wa hassuhum ak xirtal gi ñu leen di xirtal kay su ko defee yabzalu ñu daal di yulli min asari asmaan yi ci njëg yi gën a cher ci njëg yi maanaam ñu yulli njëg yi maanaam bépp aaya boo gis muy xirtal nit ñi naan leen def leen lii boo leen ko defee da ngay def ajjana maanaam bu ko defee ñu gën a def ay effort ngir mën a ak di tuddi leen tuddal seen yool ya ñu am biir ajjana rek ci risaala la jóge côté risaala bi la génne dégg nga mooy yeneen bi sallallahu alayhi dafa am volet risaala bi mu yëngatu noonu Euh, mu mu mu ak mu mu jublu ci côté boobu euh, leer gi tukkee ci borom subhanahu wa ta'ala si ci moom mu koy exprimer mu génne aaya yu mel noonu. war ruuxu côté ruux bi nag moom fii aayaat yi ci ay aaya muta'alliqun dafa aju bil xaqi ci yàlla moom ci boppam miy dëgg rabbul alamin rabbil izzi moom mi nga xam ne moom mooy boroomu nooteel ak nguur wasulpaani aku kilifteef bépp aaya buy wax ci yàlla di décrire yàlla moom mooy kii moom mooy kii comme comme aaya yi ñu doon gis sànq ay ayatul kursi yi wallaahu lazi laa ilaaha yooyu ci côté ruux bi la mooy mooy ruux yeneen ci sallallahu alayhi wasallam moo exprimé woo noonu maanaam ci côté boobu ci la leer bi maanaam ci la ko borom bi subhaanahu wa maanaam leer googu muy yegsi ci moom nga xam te mu dañ ko mooñaale yeneen bu ñu fàtte lool ne yii ñuy tudd yëpp da fekk ne leer yi ci ne dañ ko mooñaale jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi ayaatu aaya yi nga xam ne nag ñooy wax bil ilmi ci xam-xam maam te fekk ci volet wu xam-xam la jóge maa mooy loo xam ne xat dëgg-dëgg taxtaw yi dafa làqatoo dafa làqoo axbaara xabaari ahlil fisq boroomu maanaam ñooñu kàccoor yi wal tuxyaani ak mbeewte maanaam ñi nga xam ne dañoo mee mbeew firtirlu maanaam euh, aaya yi wax ci jëm te mooy mooy waa moo ñooñu ak ñi nga xam ne ay kàccoor lañ aaya bi wax ci seeni mbir ah moom ci xam-xam la jóge moo tax xam-xam dëgg-dëgg ku ko am faaw nga ragal yàlla faaw nga tiit moo Allah na ma yaxshallaha min ibadil ma yàlla ñu ko ragal yaxshallaha min ñu ko ragal dëgg dëgg dëgg tiit ko mooy ñi xam parce que ñi nga xam te ne dañu faydu aaya yooyu la moom moo tax xam-xam ci côté xam-xam bi la fokk dañuy ragal yàlla dañuy tiit seen borom subhanahu wa ta'ala yàlla kenn du ko xam ba pare ñeme waaw mais tax aaya yooyu dañuy wax ci wàllu wa mawaa'izan ak i waaraate yi fekk man ak ak atte yi nga xam ne ay ay ay ay ay ay dafa xereñe maanaam ay sagesse la ay parole de sagesse yi ñëw ci alxuraan di ci wax yooyu tamit lan lañ ci a ci ilmu la jóge moo tax ku ko xam aaya moo tax xam-xam volet boobu ku ci doon ku ci naane ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fokk da ngay nekk ku sage waaye aay yooyu tamit wa man dañuy waxtaanee ñi nga xamante ne xalaku ah, wa wa maanaam xakat ci kanam la xakat dafay nettali man ña nga xam ne xalaku dañoo alku aaya bépp aaya buy wax ci ñu alku woon avant min la ko dalee ca xaw mi nooxi nitu yeneen ci yàlla nooxi ummati tuufaan ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy xeetu mbënd ma man ñoom mbënd mi lañ leen alagee woon la ko dalee ca ñooña ba ci jamono ji yu mujj yi bépp aaya buy nettali xeet yooyu nga xam ne dañ leen a alagoon rek xamal ni ci côté ilmu la jóg la jóge parce que ñooñu borom subhanahu wa daf leen a njëkk nettali en fait parce que euh, xeetu yent yàlla Nuux alayhi salaam ñoom ñoo njëkk a yàlla carrément ñoom ñoo njëkk a yàlla c'est-à-dire bokkaale yàlla carrément mais am na ay xeet yu leen jiitu woon en réalité am na juróom gis nga euh, mbir mu tumuranke la mais dëgg la euh, euh, yeneen yeneen ci ñëpp ñi ci jiitu moo tax dañuy wax yent yàlla Idrissa alayhi salaam yàlla do maanaam avant yent yàlla Nooh la amoon loolu ñu bari ci loolu lañ saxal alayhi en réalité am na juróom-ñaar fukki yeneen juróom-ñaar téeméer plutôt 700 ñu ñëw avant yent yàlla Nuh alayhi salaam sauf que yent yàlla Nuh li tax ñu koy njëkk wax ne moom maanaam ñu koy tout le temps ñuy wax ne moom mooy ki njëkk ci yenant yi parce que moom lañ njëkk yónni ci peuple boo xamante ne dañoo wedd yàlla carrément maanaam dañoo bokkaale mais am na ñeneen comme li ko alquran wa wa wa ahlaka aadanil ula par exemple aad aad yu ñu njëkk ña bokkut ak aad yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñooy iram irama zaatil imad du ñooñu aat bi nga xam ne ñoom irama zaatil imad la ñoom yent yàlla Huud lañ yónni ci ñoom aat bi nga xamante ne ñoom ñooy mooy aadanul uula mooy ñu njëkk ña moo tax mu melale ko comme ñu njëkk ña ñoom yent bi ñu yónni woon ci ñoom Huwayd la tudd yent yàlla Huwayd alayhi salaatu wassalaam et que euh, alquran ci volet bi loolu moom moo tax nit ki su nekkee ci su su su xam nga dafa bokk ci nit ki bu sooboo ci géej alxuraan yi ba soobu ci ba jeex ci dafa bokk ci li ko yàlla may mooy day dund dund yëpp maanaam en réalité moom waxoon nañ ko léegi comme alxobbi wal xayawaani mooy dund ku kaw gu mat gi yàlla daf koy defal loolu maanaam moom nekkul ci benn époque looloo tax moom làmbinam loolu lay wax lisaanu xaalam mooy soo ma laajee époque yi man fan laa ne du ma gis soo ma laajee place yi man fan laa nekk du ma gis la sharqiyatan wala gharbiya dëkkuñu orient dëkkuñu occident déedéet dëkkuñu fenn ay mohammédien lañu voilà euh, ci zahir nag dinañ am localité bu ñuy nekk ci feeñ ci zahir mais dëkkuñu fenn am na benn ba soxna si wax ma ko ne ma Euh, fekk da doon wax bon ay désolation yu mu am rek euh, ne way man su ma gisee sama bopp euh, ci Sénégal damay désolé nangam nangam du ma fier ci dëkk foofu mais te parfois aussi ma gis fii tamit tubaab yi parfois yenn yi jikko yi ñuy am wala ni ñuy xeexee l'islam wala yooyu du ma bëgg dëkk fi et cetera ko noomee en fait fexeel bu bul dëkk bi nekkal koo xamante ne la charqiyatan wala gharbiyatan ni d'Orient ni d'Occident foro bukku fenn dëkku fen ci zahir dina am sa pël sa jëmm fu muy nekk mais en réalité yow dëkkuloo fenn en fait ku mel noonu koo xam ne quraan yi la maanaam ci sens boobu bu ñuy wax maanaam mooy c'est un homme coranique kooku euh, mohammédien pur et opérationnel ni ni mel mooy day nekk koo xamante ne euh, du dëkk fenn en réalité mais aussi parce que moom jamono yi du moom du nekk ci biir jamono ji du nekk ci biir espace bi mais espace bi ak jamono yi ak temps yi ñooy nekk ci biiram moom ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que moom époque yëpp lay dund moo tax yenent yëpp li ñu dund da koy da koy gis day xam ne yenent bi am na bii am na bii am na bii am na lii mooy histoire la day day plonger wallahi day jàng alxuraan di plonger ci biir jamono ji alxuraan di buy nettali yent yàlla Muusaa ñoom Firawna day met maanaam day nekk ci biir époque bi mbir mi amoon di dundu xaqiiqa bi di dundu réalité bi xam dëgg dëgg nan la mbir mi demee woon de fond en te noonu la koy dundee ak mboolem yeneen yi mille yëpp seen époque yëpp lay dund ba fii ba àddunay tukki day dund époque yooyu en même temps te mi ngi nii te te mi ngi nii nekk ak nekk nit simple waxoon naa lu ko sax aussi euh, euh, euh, <laughs> yàlla daf leen daf leen a daf leen a yokk ci seen da leen a bu ñaawee lan nëbbu nëbbu seen xaal yi nëbbu moo tax bu di day mel damay day dund époque yëpp am na ci sax ñoo xamante ne dañuy dem ba mboolem téere bu yàlla wàcc ci yeneen dañ koy xam te dañ koy xam xam ko moo comme ni ñu xamee alquran bi mais sauf que alquran moo leen dajale ñoom ñëpp. moo tax wamataa nag léegi nag ñu dem wamataa saa yoo xam ne ataa dikke na ne aman ay xéewal ala xalqin ciy mindeef manaam saa yoo xamante ne alquran mi ngi wax ci aaya boo xam ne day wax xéewal yi mu xéewale mindeef yi ah bari nañ aaya yi wax loolu fasa loolu min bast ci bastu bi la jóge mooy dilatation bi ubbeeku gi mu ubbeeku mbégte gi yeneen bi mbég jamono jooju sallallahu alayhi wasallam leer di génnee foofu mu transmettre ko mu génne ko mu nekk aaya yooyu noonu baabil xay mim baxti mi ngi jukkee ci ci ubbeeku ci tàllalu baabil xayri ki nga xam ne mooy buntu xéewal yi zil asnaani moom mooy borom borom bëñi maanaam maanaam mooy borom bëñi caa mooy caabi ji caabi xéewal yi nga xam ne mooy borom bëñi xam ngeen caabi day ami bëñ voilà moom lañ ci jublu wal qabdu ngëb gi nag mooy mooy contraction boobu su ko yenent bi sallallahu amee aaya yiy wàcce ci moom dangay gis da ngay maa mooy loo xam ne fii nekk na ca alwaidu ak tëkku da gis muy avertir nit ñi lii boo leen ko defee nangam moo leen ci fekk wata watul ak di woote maam di woo nit ñi di leen jëmee naan leen kaay leen gëm yàlla di woo yéeféer yi eh waay ñëw leen gëm yàlla bàyyi leen caaxaan yi bàyyi leen lii nangam nangam eh yéen nit ñi yaa ayyuhan naas taqu rabbakum et cetera eh, yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum alladhi ah, et cetera yooyu noonu ak ay yi tëkkuwaat ak di waaw naan lii booy ko def da ngeen dem àjjana da ngeen dem safara bokk nangam ay yooyu waqitaalu ak xeex. maanaam day exprimer tamit xeex gi nga xam ne moom la xeex jay jay maanaam xeex xare bi am diggante jay si zulmi armée maanaam euh, maanaam bi am euh, jëme ko ci bokk jay si zulmi mooy ar euh, armée tooñ wal kufraani ak kéefër maanaam li wax nan nañ xeex ak ñoom comme qaatilul ladina yuqaatilunakum et cetera yaa ayyuhan nabiyyu qaatilul kuffaara wal munaafiqiin xeex yooyu ay yëpp boo xoolee ci côté wu xabd bila la mooy le fait que mu am benn nëbu contraction boobu maanaam jamono jooju mu nekk ci maanaam contraction mooy boo xamante ne maanaam nit ki da koy am ah, nit nit ku ne am na ko. am na moment yoo xamante ne day jékki-jékki fii nekk de bon humeur jékki-jékki benn moment boo xam day nëbu mu nekk de mauvaise humeur wala mel noonu voilà dégg nga léegi kon wax nañ juróom benn yi juróom ñaareel bi mooy ban moom lañ tuddagul déedéet tudd nañu ko aadama yetu lañ tuddagul. wal aadama yetu le fait que nag moom yenn saa sax mu yor jëpp doomu aadama nag volet boobu noonu xaayatul mooy njombortal bi fii kullihaa ci ñii yëpp yii yëpp moo leen dajale ba pare nekk ci njombortal ka moo tax nit moo gën a mat ci lépp moo tax li gën a mat ci mbindeefu yàlla yi mooy nit moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu nekkee nit moo tax nit gën a mat ci doomu aadama yi maanaam ci mbindeef yi bu la neexee maanaam beneen façon bi jubul mais pour nga mën a comprendre bi la maanaam bi nga xamante ni nit a gën a mat lépp moo tax yenente bi nekk nit salaasam nekkul leneen mais xaqiqatan mbir mi demee wut noonu c'est parce que yenente bi nit la salaasalaam moo tax nit gën a mat mbir mi noonu la demee mooy dégg nga fa kamaaluha moo tax ak matam baaxin day sax walay sax bi faani te du jeex du jeex mukk moo tax yeneen salaasalaam matam du jeex moo tax alquran matam tamit du jeex moo tax alquran kenn mënu koo falsifier secret bi tax alquran kenn mënu koo falsifier lii la. wa jami'u mboolem maa li nga xam ne fi sittati nekk na ci juróom ñett benn yu njëkk yi ijtamaat dañoo dajaloo la daa dal xarf ci biir xarf yunus ah c'est comme si dañuy wax maanaam ne 366 yi la maanaam benn bu ci nekk 300 ma yunus en moo moo tax ñu def ko entre guillemets wax ne 366 volets benn bu ci nekk ah maanaam nubuwa gi dafa am 366 volets euh, euh, ruux gi am cent 366 volets ah leneen lenn lu ci nekk noonu la demee mooy Yunus gi yéen ci yàlla Yunus alayhi salaatu wassalaam moo tax mu sëmba moo tax nga gis moom mooy sël ki nga xam ne yeneen bi nga xam ne xeetam kenn alagu leen comme ni ko Alxuraan waxe waaw ba pare moom mooy ki nga xamante ne dafa dem ba ca njombartal nga dugg ci biir géej gi moo tax yonent bi ne laa tufaddaluni ala Yunus ibn Matta bu leen ma gënale ci kaw Yunus ibn Matta maanaam secret la rek bu muy exprimer yonent bi sallallahu parce que dafa am fi gën a en fait fi gën a suufee suufee suufee ci biir géej gi foofu noonu euh, moom fi gën a gën a gën a gën a gën kawe ca kaw a kaw ci u al ufuqul ala ci gox yu kawe ya dañu def benn ay benn comme ni ligne la lañ boo xamante ne ñoom ñaar en même temps que ligne droite la mais dañu rejoindre ah ci réalité. moo tax yent yàlla Yunus alayhi bi ko jën wa wan ne moo tax jën wa wan na ko après daf ko moo tax dafa mel ni moo tax muy sàbbaal sàbbaal ban la doon sàbbaal laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin te yent saa sax ne loolu mooy tur yàlla bi gën a mag maanaam yooyu yëpp ay jujju la pour exprimer màggaayu mbir moomu nit ki nag bu jeexee ci xàqatu muhammadiyya étape yi mujj yi muy dund mooy lool mooy su demee ba nga xamante ne euh, mooy xolu yeneen saasam bu ubbeekoo noonu mu gis dën maanaam leer gi nekk ci biir leeru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekk géej yi nga xam ne fa lay dajaloo géej googu bu ca sóoboo dugg ci biir li di symboliser jën woowu mu mag woowu bu ko wannee foofu lay gis tur yàlla bi gën a mag mu jël ko dégg nga comme yent yàlla Yunus rek après bu ko gëkkaatee ci tefes bi muy judduwaat moo tax judduwaat gu ne en réalité cycle la mbir mi moo tax cycle la buy continuer nit ki tout le temps day day dund dundaat dundaat dundaat dundaat dundaat ku mel noonu nag dootul deewati tout le temps day judduwaat ci ay xaqiqa yu kawe kawe lay ji lii fii moo tax saaxibul xiitaani mooy borom boroom jën yi moom moo yor euh, euh, euh, moom mooy maanaam mooy vole yooyu nga xamante ne ay volet wu xaqaayixi turu yàlla yu mag yëpp moo leen ëmb dajale leen mais maanaam xaqaayix réalité yëpp moo leen dajale moo tax sóor Yaasiin di turu turu yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam xam mooy xolu alxuraan di xolu existence bi univers bi yëpp et particule bu nekk xolam tur boobu moo ci nekk mu nekk mooy moo koy fonctionnel yaa siin turu yenn bi sallallahu alayhi wasallam mais que euh, moo dem ba jege maanaam fii njombortalu jege borom bi subhaanahu wa tamit foofu la moo tax saar bi ci tegu mooy saafaati te ci saar boobu ci lay nettali histoire boobu noonu maanaam fa lawlaa an kaana minal musaffifiina la labisa fii batnihi ilaa yawmi yub'athuun moo tax nitu yàlla yi xam nga ban saar boobu na lañ ko tudde suuratul yaqtiin wa ambatnaa alayhi shajaratan min yaqtiin muy histoire yent yàlla Yunus boobu muy nettali alayhi salaam après juste mu teg ci saad muy jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa parce que nit ki tout temps day judduwaat ci jëmm yenente bi saa saa ñoo maanaam mooy ahlul Qur'an dafa bokk seen spécificité mooy tout le temps dañuy judduwaat ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dañuy taxawee ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yent yàlla moom Adama mu ne wali zaaka lii moo tax nag gis nga yii yëpp moo tax fal qur'aan alqur'aan unzila ñu wàcce ko sa'iran mu mujj a nekk comme ni ko naa inna ja'alnahu qur'aanan arabiyyan dañ koo def mooy maanaam jëm yenent bi la sallallahu alayhi wasallam lañ ko def lépp mooy alqur'aan sauf ko buy génn di manifester wu yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu mu génne ko ci làmminu doomu aadama moo tax alqur'aan nekkul làmminu malaaka yi ñëwul ci langu malaaka yi ñëwul ci langu jinne yi ñëwul ci langu picc yi ñëwul ci langu ñeneen yi mais dafa ñëw ci làkku alquran dafa ñëw ci làkku doomu aadama yi waaye bi mu ñëwee ci làkk doomu aadama yi tamit dafa ñëw ci beneen làkk mooy bil bil mantiqil arabi yi ci làkk bi nga xam ne mooy arab xayri lisaani di langue làmmiñ bi gën ci làmmiñ moo tax wax yu la exemple làkku arab bi wax yu la yeneen langue yi ñeneen ñi nit ñi ñoo ko doon waxtaane mooy bi avec ak affaire kii bi bi xam nga avant ñëpp benn làkk bi lañ doon làkk mais après borom subhanahu wa ta'ala dafa dafa différencier làmmiñ bi et cetera ah ak yooyu mais làkk arab làkk arab euh, yent yàlla Ismaïl alayhi salaam daf koo jàng d'abord euh, ci ci ci ci ci ci ci ñi nga xamante ne mooy ñu ñëwoon fekk si ko mooy group groupe ñooñu noonu fekk si ko woon ko ci Kaaba gi mais. ñooñu bi ñu yoroon làkk bi ñu yoroon ay kii la ay dialecte la mais làkk arab bii nga xam ne mooy comme bi alxuraan di wax te alxuraan wàcc ci loolu yàlla moo ko ko jàngal lisaanu arabiyyin mubiin moo tax mooy xayri lisaan mooy làkk bi gën ci làkk yi te ci lañu wàcce alxuraan moo tax alxuraan wàcc ci làkk arab moo gën ci làkk yi boo comprendre yiñ doon wax yii ba léegi nii di nga comprendre lu tax kon te comme yeneen bi sallallahu alayhi bi nga xam ne moo war a exprimer alxuraan nit la maanaam wala bokk li mu nekk nit moo tax nit gën plutôt et que buy wàcc kon du wàcc ci làkku beneen façon mbindeef yi comme que vole yii yëpp mooy juróom benn yeneen volets yëpp ci nit la ñu daje ba pare nit le fait mu nekk aadam yi le fait mu yor forme adamique boobu nekk doomu aadama moo tax mu gën a parfait ci lay atteindre sommité wam moo tax bi alxuraan di ñëw di exprimer nekk ci benn làkk làkk boobu làkk doomu aadama yi la ci mu nekk ci làkk bi gën ci làkk yi mooy làkku arab mu lisaanil arab yi bi mantiqil arab yi xayri lisaan waaye nag wa zuhuruhu feeñ gi mu feeñ fil mulki ci àdduna bii nga lañu alamul mulki mooy àdduna bii suuf si ahsanu qiimatin mooy taxawaay bi gën a rafet mooy doomu aadama yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bii feeñ nag léegi ci ci àdduna bi naka noonu alquran di feeñ ci suñu àdduna bi mu feeñee ci làkk boobu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw comme ni ma wala xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim maanaam mooy taxawaay bi gën a rafet perfection bi gën a mat mooy doomu aadama yeneen bi sallallahu alayhi ñëw feeñee noonu foo tëtë xayrul xalaa'iq mooy gën ji mbindeef yépp insihim nit ñi wal ak jinne yi ñëpp a leen ñëpp moo leen gën wa huwa yeneen bi sallallahu alayhi al asilu mooy ka nga xam ne mooy cosaanu lépp ka cosaanoo ci boromam subhaanahu wa taala dalilu mooy kiy tegtale kulli muwaffaqin euh, képp koo xam ne dañ laa dëppale képp koo xamante ne yàlla dëppale na la ak lu baax rek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki lay ki lay orienté mooy ki nga xam ne mooy sa guide mooy mooy ki lay tegtal dustuuru mooy kodu kodu kaw nin àdduna bi yëpp haykalu zukraani mooy ki nga xamante ne mooy structure euh, lan virilité ak zukraan yeneen bi sallallahu tamit le fait que mu nekk góor gis nga euh, parce que da ci xaqiqa muhammadiya dafa euh, maanaam mooy jur mbiri moo tax góor mooy jur en réalité c'est que jigéen lan la réceptacle la bi nga xamante ne ci la li ñuy jur di développer woo mais en réalité góor mooy jur. yenent bi sallallahu alayhi euh, moo moo moo tax mu mu mu maanaam mu nekk aussi euh, le le le masculin voilà mu nekk un masculin mais aussi moom adduna bi univers bi yëpp existence bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko euh, maanaam moom mooy mooy ki taxawee ngóor googu moo taxawee ngóor googu jur ñépp sallallahu alayhi léegi ci lu nekk nag support ci support bu nekk réceptacle bu nekk selon na nga mel lu muy jur loola ngay mel voilà mais yenent bi sallallahu alayhi moo taxawee noonu loolu moo tax aussi Euh, yenent yi alayhi salaatu wassalaam moo tax force bi góor am ci spiritualité boobu yeneen jigéen ñi amuñu ko moo tax yenent yi alayhi salaatu wassalaam nekk góor nekkuñu woon jigéen imaam góor lay doon imaam bu nekk jigéen et cetera moom yeneen saa sal ajmalul mooy ci gën a taaru fil xalqi ci mbind yëpp wal axlaq ci mbind fil xalqi ci mbind yeneen saa sallam gis nga kooku gisee wallahi alazim moo gën a rafet mais mais dafa yéeme wallahi non dafa taaru moo gën a taaru lépp sallallahu alayhi wasallam waaye jikkoom war axlaaq ak jikko yi jikko yeneen saa sallam moo gën a taaru lépp is ndax moom huwa mooy shajaratul akwaani mooy garab gi nga xamante ne moo yor mboolem mbindeef yi mooy garabu jikko yëpp jikko yu baax yi yu sell yi ba pare mooy garab gi taxawee mbindeef yëpp l'arbre cosmique Zul Qinwani moom mooy boroom dàtt yi eh, exemple bi exemple bi yéeme benn garab la garabu tàndarma goo xamante ne imaginez garabu tàndarma goo xamante ne car yi caru garab gu ne dafa yor jëmmi forme garab gi maanaam yeneen bi sallallahu et que maanaam ñi génnee ci moom ah ñëpp dañu yor jëmmam moom garab gi moom car bu ne yor jëmmi garab bi cosaan bi nii yenn saa salama noonu la mel ak yeneen mbindeef yi mais aussi ci xaqiiqaam maanaam ci ni mu ci cell teem noonu la ñi ñi nga xam ne ay nitu alquran lañ noonu lañ mel ñëpp ci yent bi lañ branché wu sallallahu alayhi wa euh, fi ñuy jeexale nag mooy fii mooy bayit yi nga xamante ne dañuy dañuy joxoñ na euh, waaye hada rasulullahi jeexe hada nabiyullahi ah di junj juróom-ñaari facette juróom-ñaar la hada rasulullahi waaye ndawal yàlla laa ngiy waay sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xas moom yàlla mi nga xam ne noot na màgg na ëppante nag xelu doomu aadama yi kamaalu gu ak matam mooy ki yàlla yónni fii kulli zarratin ci mboolem particules yi atomes yi atome bu ne particule bu ne lay la yàlla turu yàlla yeeg melo yam feeñal ci moom ba tax moom yam ko bindee ak yam koy tëbbee yépp da ko mooy mooy mooy yi mu feeñal seen saxam programme ko ci logiciel bi ñuy wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko transféré ñeneen ñi wa fi saqalaani moom la la yàlla yebal ci way ñaari way ndijj bopp yi mooy nit ak jinne mooy ñaar ñi nga xam ne dañoo dañoo fees lu ñoo maanaam ñoo diisal dañoo diis ngir bàkkaar diisal suuf si ngir bàkkaar ñoom ñooy way dëgër bopp yi ñaari ndijj bopp yi hada habibullah waay waay soppe bi yàlla baa ngi waay sallallahu alayhi ay nu sifaati yi mooy ci taxawee melo yàlla yi bal li fi nekk sadruhu dëglam gis nga yenent bi sallallahu alayhi ni muy nekk nekk soppe yàlla yàlla gën ko sopp lépp ba amal ko ngir jëmmi boppam sallallahu alayhi mu nekk soppe yàlla bu màgg boobu sallallahu alayhi wasallam ànd ak loolu yépp ba pare mu taxawee mboolem tur yàlla ak meloom waaye nag lu ànd ak loolu yëpp sadruhu dënnam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kama rajulin niiraani kéem euh, safara buy bax baxi comme cin bu ñu teg muy bax baxi ngir ragal bi mu ragal boromam dënnam noonu la doon def waaw mhm. te ci xaqatu Muhammad ya maanaam ni mu mel moom ci xaqatu Muhammad ya sallallahu alayhi wasallam su dënn bi yëngatoo maanaam noonu rek day daal di def benn manifestation ci existence bi ci indi benn comme tremblement de terre wala benn mbugal yi ñu mbugal yenn xeet yi wala yu mel noonu comme li alxuraan di junj naa wa faarata nooru maanaam fuur bi fuur bi bu demee ba ba ba yëngu tàkk te mooy dënn yeneen sallallahu alayhi wasallam hada safiyullahi waaye kii day mooy ki yàlla sellal waay laysa amul ka mislihi kemam shay'un dara kenn melul ni moom dara melul ni moom sallallahu alayhi wasallam xabaa moo tax joxe na bi raw ci ay ci péex war rayxaani ak xéewal maanaam ak sérénité ak ubbi ak dal sallallahu alayhi wasallam moom loolu rek la am di ko joxe waaw waaw baax na képp koo xamante ne da ko topp rek ci dund gu neex ngay ngay sax waaye hada aminullahi waaye ci yàlla wóoloo ngi waay ma basu wax yii mooy ki nga xamante ne moom mooy réceptacle mooy ci taawu wax yoom bi révélation moom bi yeneen baa ngoog de sallallahu alayhi wasallam mooy ci incarné mooy ci incarné al asma i turu yàlla yépp jal bu yi moom mooy xëcc koo kóolute mooy ki nga xamante ne moom moo xëcc sécurité moo tax univers bi yëpp nekk en sécurité waaye hada xalilullahi xaritu yàlla bu mag baa ngi moo tax mu ne yàlla def na ma xarit comme ni mu def maam Ibrahima xarit du dëgg moom nag mooy xarit bu mag bi waaye xaritu yàlla bu mag baa ngi waaye sirru ibaadihi moom mooy secret wu jaamam yi man mooy yonent bi sallallahu alayhi mooy nga xam ne nuuruhu leeram xaqan dëgg-dëgg ala féete na kaw alqamaraani ñaari weer yi mooy jant weeg weer yi yonent bi sallallahu alayhi moo tax bu daan taxaw jant bi nekk fi yonent bi amul woon takkadeer xam nga loolu yonent bi amul woon takkadeer comme Seydina Ibn Abbas radiyallahu takkadeer parce que takkadeer pour nga am ko ci benn lumière il faut que lumière bi nga yor lan ah waaw yonent bi amul takkate boo xoolee mu ne bu ma xoolee weer wi xool leeru yonent bi saa sam damay gis ne leer yonent bi ëpp lool lampe bu ñu mën a taal ma xool lampe bi xool yonent bi saa sam ma gis ne leer yonent bi ko loolu tam bokkoon na ci ay kéemtaanam si hada imaamullahi kii mooy imaam bi fi yàlla sam fi xadaraati yi ci mboolem xadaraam yi mooy imam bu màgg ba de moom la fi yàlla teg de ummul kitaab bi mooy nday ji téere ji moom ci moom lañ inscrire yépp di amatul imaan yi moom mooy base mooy fondement bi nga xam ne base bi nga xam ne ci la euh, fond fi ci la ngëm yàlla di taxaw maanaam ngëm yàlla mënta taxaw moom kese faaw ngëm yàlla day am fu muy taxaw base bi muy taxaw nag mooy support bi voilà le support incontournable de la foi et de la croyance véritable mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam hada nabiyullahi waaye ci yàlla solo ngi kii nag mooy ci yàlla bi sallallahu yor secret yoo xam ne kenn yoru ko ci yàlla laysa amul la ñeel ko xawoon bànneex yeneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk ci bànneexam du jëf ci bànneexam comme ni ko alxuraan waxee wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa lu yonent bi wax yàllaa ko lu yonent bi def sallallahu alayhi ci yàlla la jóge wa hudaahu moo tax njubam gi njubam gi fii naa fii ci ñun mub'ida sheytaani mooy kii dàq sheytaane njub gi mu ñu fi bàyyil mooy dàq sheytaane bal bàyyi li ngay ba non innahu moom yeneen bi sallallahu alayhi al ummi yi mooy ko dug ndey gi xam nga yeneen bi nag am wallazi ba'atha fil ummiyina rasul wala ba mooy an ummi yi mooy ndey mooy yeneen bi nga xam ne la maanaam mooy ko dug ndey la maanaam euh, maanaam ko cosaan la moom dafa cosaanoo borom bi subhaanahu wa ta'ala xamul lu dul yàlla xam nga xale bu tuuti bi xamul ku dul yaayam jugee ci yaayam bu yeneen bi sallallahu alayhi xamul ku dul yàlla di ki borom bi subhaanahu wa moo tax saabiqu mooy ki jiitu kulli shay'in kulli bépp mbir fasluhu lépp lu mu wax ba dogal ci ba ni lii moo am maa fiihi min ra'yaani ñaari ñaari gis-gis du ci am yeneen saa saa bu xësee ba ni lii la lool ñaari maanaam ñaari gis-gis waru ci am lu mu ne noona la rek noona la lu mu ne du noona rek yow loola na ci sa xel génn bu ci sa xel demati du noonu sallallahu alayhi wa sallam maa fihi min ra'yaani fasluhu maa fihi min ra'yaani baabul wusuuli ah buntu yegg ci yàlla ngi ne kii ah, ah, yegg ci yàlla sallallahu alayhi mooy bunt bi baabul wusuuli waaye bunt yegg ci yàlla ngi ne moo tax fa man képp koo xam ne ra'aahu dem na ba gis ko. maanaam yegsi na ci moom nag acca yenent baa ngi nii sallallahu alayhi wa sallam mooy moom lañ doon wax léegi mu ngi nii kii la ki ñuy wax ngi sallallahu alayhi wa sallam ah baabul wa mala képp ku ko gis fa umruhu na xam ne dundam iidun feet la dundam yëpp iid la ka iidul fitri kem iidu gi nga xam ne bu ñu dogee amu jeex noonu la ñuy iidee bir ramadaan ci ci ci koor bi comme comme ndax Euh, symbole e, feetu Ramadan bi lu tax parce que nit ki bu wooree am na coono gu mu def am na maanaam ba pare day am sentiment de satisfaction ci ne def na jaamu naa yàlla julli naa fi samay julli naa naafila naa fi euh, yittewoo naa fi alxuraan ci biir weeru koor bi jaamu naa fi façon boo xam ne daanu ma ko def bu dëgg Euh, euh, maanaam euh, woor naa fi ay wooral naa fi yàlla woor googu ba mu ubbil ma bunt boo xamante ne rayyaan la tudd ca àjjana ñooñu rekk fay dugg ñiy woor rekk ci dugg mais yàlla defal na ma ba pare ma am mbégte maanaam sentiment d'accomplissement boobu am naa ko ba pare nag korite ñëw na nag mu nekk feet na léegi nag xéewal rek léegi nag tay moom léegi coono gi jeex na xéewal rek du waaw dañ xéewlu bu baax korite jot na yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la képp ku yegg si ci moom rek sa coono ya nga doon def yëpp jeex na fàtte nga say coono jeex na te Iidul Fitr bi Ramadan waaw moo tax euh, mawsuuru mawsuur Euh, tamit xaw ma ko ci wolof mais ci tubaab mooy prisme pluridimensionnel azwaaq yi cafkay maanaam mooy les goûts les sensations spirituelles almaarif yi nga xamante ne moom mooy xam-xam nitu yàlla yi yeneen ti sallallahu alayhi wasallam mooy prisme bi qudwatun moom mooy royukaayu lil waaqifiina ñeel ñi nga xam ne dañoo taxaw sampu ci seen kanamu borom ñooñu bougeetuñu ci yàlla rek lañu ne bu ñuy dem ci yàlla la ñuy dem bu ñu jugee ci yàlla lañ jugee suñuy wax ci yàlla la ñuy wax bu ñu déggee ci moom lañ déggee maam ci yàlla daal lañ ne moo tax ñoom dañoo stationnaire mooy les les les saints stationnaires dañu taxaw ci kanamu yàlla. wa daa imil hayamaan ba pare nekk way saxu maanaam ngëlëm teg mbëggeel maanaam la bëgg bëgg bëgg gëlëm xamatuñu ci lu ñu ne ñooñu lañ yeneen saa salaam mooy seen royukaay moo tax yaa rabbana e yow suñu boroom waaw léegi mu ngi jeex warzuqna yàlla wërsëgal ñu mahabbata cofeelu sayyidi sama sang bi ñu bëgg ko maa ànd ak taatil mahmudi topp kii nga xam ne mooy ci yàlla euh, euh, gërëm ay mbiram yëpp ñun mu nekk ku sant ci mboolem adduna yi kulla awaani saa su nekk ñu di ko topp teg ci suñu tànk fa mu ko tegoon yaa rabbi yow sa borom salli jullil alal habibi ci sa soppe bi wa alihi ak ñooñam bi ahlil fadaa'il ñoom ñi nga xam ne ñooy borom gëneel yi haa isil ghufraan ñoom ñi nga xam ne dañoo amee njéggalu yàlla wa sax bi ak saabaa bi yàlla jullit ci ñoom wal atbaay ak way toppe yi an jumi diini yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy biddeewu diineem yi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñoom euh, saxaaba mi radiyallahu ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu topp tànk saaba yi radiyallahu nga xam ne ay biddiw lañ te biddiw yi comme li Alxuraan wax wa bin najmi hum yahtadun maanaam biddiw yi nit ñi dañ ciy gindeeku ci seen wax ci seen jëf seen doxalin waaw ahlul ulaa ñoom ñooy borom kawe gi wa sabq ak Ah, ak jiitu gi war ridwaani ak ngërëmal bi ah, beneen partie bi mën nañ koo def mu gaaw dañ koy tëral mu gaaw mu bañ a taxaw mooy tatimatul mooy téeméer bi matee léegi tatimatul lii mottali la fii tilaawatil qur'aan yi ci di xiirtal ñi ci jàng alqur'aan wasalaati alayhi ak di julli ci moom mi jëmmi alqur'aan sallallahu alayhi wa sallam kitaabu kii mooy téere bi mooy yeneen bi saa salaam waxtaane nañ ko ba pare huwa moom yeneen bi saa salaam almuhiitu mooy ci dajale lépp waaye wa nuqtatil kalimaat moom mooy toq bi nga xam ne moo dajale mboolem kàddu yàlla yi kahfun moom mooy caverne caverne al daali baba la maanaam caverne bu mag boobu nga xam ne mboolem xéewal yaa ngi ci biir euh. hmm. Hmm. Hmm. dégg nga mujmi as-suryaani mooy nga xam ne moo dajale làkk suryaani mooy làkk yi nga xam ne mooy lakk malaaka yi làkk ruux te cetera maanaam alquran aussi il faut ñu bàyyi xel loolu alquran ci zahiram nii arab la mais en réalité alquran ci baatinam suryaani la moo tax xarafu alquran bu nekk ay secret yu dul jeexe ngi ci biir ay ay maanaa yu dul jeexe ngi ci biir ndax suryaani la ci baatinam waaye jëmm ji ko mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ruuxul maani mooy tur wal bayaani mooy ruuxu esprit wu maanaay mooy sens signification wal bayaani ak leeral gi wa qiblatul arwaax moom yeneen bi sallallahu mooy qibla ruux yi ñun suñu jëm bu ñu jublu fan la ñuy jublu ci kaaba gi mooy suñu qibla yeneen bi sallallahu alayhi nag mooy qibla ruux yi tibyaanun mooy ciy leeral mbir yëpp bilaa buxtaani ci lu amul ak sos lépp yent bi leeral na ko sallallahu moo tax Touba texe li ghaisin ñeel na képp koo xam ne sóobu na baxri yi géejam gi bi tilaawati ci di jàng moom alquran di ko jàng képp koo xam ne yaa ci biir géeju alquran di ko sóobu nuur di ci féey di jàng tax mutamassikan di aji jàpp bi wu daaw ci njub gi mu gi indi fil ahyaani ci mboolem jamono yi di ko jéem di ko jofe maanaam mooy di ko jàng ak sa làmmiñ waaye di ko jëfe tamit saadan waaye texe waay li xaari i ñeel na kiy jàng zal kitaab bi la téere bi qalbihi ci xolam xol tamit day jàng alquran ki koy jàng ci xolam maanaam yor jikkoy alquran yi ci sa xol walisaani yi ak làmbinam kooku de laa yubtala deefu ko nattoo bir raani maanaam mooy di jàng ci alquran ci sa xol tamit maanaam day day day day day day day impliqué sooy jàng alquran sa xol di teewlu maanaa yi kooku laa yub talaa deefu ko nattoo bi raani ci xuuru xol maanaam xol bu xomaat xomaatu xol déedéet walla woo ñeel na ko almunaa xéewal yépp képp kuy xam ne day day saxoo di jàng alquran tey teewlu maanaay di teewlu jëmmi alquran di teewlu jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi buy jàng alquran wala muy teewlu ne boromam mi ngi wax ak moom moo xam xam na la muy wax xamu ko waaye mi ngi teewlu di concentré wu kooku dana am mboolem xéewal yi wal fawz maanaam ñeel ko tamit ak ak ak ngañaay wal bushra ak mbégte yépp maa ànd ak an nuuri ànd ak leer alladi bi nga xam ne ñun ji mooy musalaate minal umyaani ci silmaxa xol day tax sa xol dootu silmaxaate wakaza naka noonu dala ko ñeel alxinaa woomal woowu te moom alquran maanaam richesse bu dul jeex soo ko bëggee am sa xol di jàng alquran di teewlu sa ak sa xol waaw te dana ko ñeel ashifaa u saafara min kulli daa in ci bépp jàngoro feebar boo am jàngoro bu ne alxuraan koy faj rawatina jàngoroy xol yi dégg nga faa idan day daal di am ak mbëbb guy tukk guy dal ci moom min bahrihi ci géejam moom alxuraan ak hattaani bi nga xam ne day dotti rek géeju alxuraan bi dotti du deñ di dal di wàcc ci nit nit ki su saxoo di ko jàng dégg nga huwa moom yeneen bi saa salaam nga xam ne moo taxawee alquran xaymatul obbaadi moom mooy xaymawu jaamukatu yàlla yépp ñii jaamu yàlla yépp ñi ngi ci ronu tàntam moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naylu makaarimin moom mooy kii tax ñuy man a amee mooy mooy amuk teraanga yépp mooy l'obtention des des des des honneurs et des noblesses sallallahu alayhi wasallam waaw lan kawewaay la da suudaani foofu ñu ñuul ñi wal biidaani ak ñu weex ñi lépp dana ko am képp koo xamante ne da ngay jàng alquran yàlla dana la may loola danga am ay mboolem xeeti maanaam eh, maanaam makaarimal axlaaq yëpp maanaam teraanga yi jikko yëpp naka noonu mbir yu baax yi xéewal yëpp ak kawe di nga ko am te da ko am ci biir nit ñu ñuul ñi ak ci biir nit ñu weex ñi fépp da nga ko fa amee boo saxawee alquran waaw wala woote dana ko ñeel képp kuy jàng alquran dana la ñeel diyaa un ak leer daa imun bu sax wa maqaamatun ak maqaamay bu kawe bu taxawaay bu kawe ca yàlla wa ziyaadatun ak ndollente borom subhaanahu dana la jox ndollente yëpp maa minhu min nuqsaani maa dootul amati minhu di tukkee ci waa jooju saxoo alxuraan min nuqsaani ak wàññeeku kooku mbirum tout le temps day jëm dootul wàññeekoo tout le day yokk waaye af xir yéemu naa ci ci ponkalaayu ci duufaayu ci màggaayu xiiwal bi man ci ki nga xam ne xara aday jàng alkitaaba téere bi bi àqli yi cim xelam wa bi ruuhi ak ci ruuxam nga xam ne xel mi fu mu toll mi ngi cogiter ci ay alquran mooy di ko jàng ci sam xel di xalaat ci alquran di settantal alquran waaye sa ruux tamit nga takkook alquran yéemu naa ci màggaayu kooku noonu bi sabqi ci jiitu gi muy jiitu yaa ixwaani i eh, yéen sama mbokk yi kon takkoo leen ak alquran wa awaalimul qur'aan yi gis nga addunay alqur'aan yi nag xaqan dëgg-dëgg zaatuhu mooy mooy nekk nekk borom subhaanahu nekk nekk yenente bi nekk nekk yenent bi la sallallahu alayhi wasallam moo tax mooy addunay alqur'aan yi adduna yi nekk ci alqur'aan yëpp ñu ngi ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam walisa lii nag moo tax a asalaatu di julli alayhi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sirru kiyaani mooy secret mu nekk ci yëpp del julli ci yeneen bi foo toll. nga nga boole mboolem secret yi ci àdduna bi moo tax alxuraan moo tax moo tax gis nga salaatu ala nabi bi yeneen bi wax ne nañ ko jàng bu ñuy julli bu ñuy jeexal lum ko jeexal fil aalamiina innaka hamidum majid adduna yëpp yooyu yaay ki nga xam ne yaay ki ñu gërëmu yaay ki ñu yaay ki borom teranga yu kawe yaay borom tab yu adduna bi yëpp. boo jullee ci yeneen bi saa sam ñaanal nga àdduna bi yëpp waaw yàlla mayal diw nangam yàlla mayal diw nangam moo tax am na nit yàlla yoo xamante ne ñoom euh, du ñu ñaanal benn nit kese jamais boo ne ko ñaanal ma ñoom du ñaanal kenn kese comme li Seydina Uwais waxoon radiyallahu anhu bi mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Omar radiyallahu ko dañoo bëggoon nga ñaanal ñu mu ne ko déet man duma la ñaanal mais damay ñaanal jullit ñëpp. boo jàng boo defee salaatu ala nabi nag ñaanal nga àdduna bépp parce que boo jullee ci yeneen bi sallallahu alayhi mooy adduna bi yëpp comme moom moo leen ëmb moo tax ñaanal nga ñëpp. kon nag fal taqra o waay dee leen jàng alquran alquran waay gars yi nañ góorgóorlu ci alquran waay ah kulla awaanikum ci seeni jamono yëpp ka salaatikum kéem seenu julli boo leen saxoo ci jàng alxuraan bi julli ci yéen sallallahu alayhi wasallam walakum da ngeen am ridal mën naa ni xéew maanaam ngërëmal ki nga xam ne mooy borom xéewal yaatu muy borom subhaanahu wa ta'ala wa moo tax ñoom ñaar ñii kenn ku ne ci ñoom mooy alxuraan ak salaatu ala nabi ñoom ñaar ñii miftaahu ñoom ay caabi lañ waaye ba ñoom ñooy caabi rek benn bu nekk ñoom caabi la baabul qurbi buntu jege yàlla. jàng alxuraan soo ko saxoo da nga jege yàlla salaatu ala nabi soo ko saxoo da ngay jege yàlla ñoom ñaan ñëpp caabi yu jege yàlla buntu jege yàlla la. wa zulfa ak maanaam dem ba takk ba sës rëkk ci yàlla takkoog moom wa tey siir ak yombal huma gis nga ñaar ñi bi xiraani ñoom ñoom dañoo lëkkaloo ñoom ñaar dañoo lëkkaloo ndax ñoom ñaar ñëpp dañuy jëmmal yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu tax salaatul faatihi am doole day day jëmmal yenente bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan it noonu wali man ñeel na nag képp koo xam ne ala juudin mi ngi ci yullik day coono maanaam mi ngi def ay effort wala yaftaru te te te du te bàyyul wala yaftaru te yokkatul min haza ci dayok coono min haza ni ci ñaar ñii di yulli dayok coono ci alxuraan ak julli ci yeneen bi sallallahu alayhi dana képp ku mel noonu am ñeel na ko rafaan ak yëkkatiku daa ima tayaraan yi te foo fekk mi ngi naaw di jëm ci di jëm ci xadara yu gën a kawe moo tax azim waaye màggal na yéemu naa ci màggaay bi ahli zikri ñi nga xam ne ñooy borom zikar gi te ñooy borom alquran ak sunna min musta'nisin ñoom ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañuy wéttalikoo ñoom dañuy wéttalikoo alquran ak di julli ci yonent naa ci ñi waay mutaassiyan ndax ñoom dañuy nekk aji roy bi naa ci suñu maanaam nekk tamit nekk aji roy bi naa ci suñu imam bu màgg bi te mooy kat yenent bi sallallahu alayhi wasallam ah aqraani yéen sans maa ngi leen di xirtal ci di yittewoo jàng alquran di takkook alquran di jëfee alquran di xalaat di waxee alquran di julli ci yenent bi sallallahu di roy ci sunnaam amul leneen lii mooy lii mooy mbir mi amul leneen lii mooy mbir mi amul leneen lii mooy mbir mi amul leneen alhamdulilah jeex na ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mais subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun